أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل هو خلاق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi ba tey ci kitaabul iman bu al imam al hafiz abu abdullah muhammad ibn isma'il al bukhari wa rahimahullahu wa radiya anhu mu ne e, gisoon nañ ci suñu jotaay bi weesu maanaam bunt bi nga xamante ne moom moom la tàmbalee ci ne baabu xawfil mu'min min an yahbata amalu wa huwa la yash'ur maanaam bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci ragal bi nga xamante ne moom la nit ki di ragal maanaam aj gëm ji moom lay ragal jëfam yi di yàqu du ko yëg ndax ne maanaam mu indi ci ay wax yi nga xamante ne moom mooy waxu eh, ay taabi'i mel ne Seydi Ibrahim at-Taymi ak Seydi eh, Abdullah ibn Abi Mulayka ak Seydi al-Hasan al-Basri rahmatullahi ala al-jami' maanaam wax yooyu yëpp bi yëpp di wërwërloo ci ne képp koo xamante ne eh, ci ne ci ne ci ne ñoom ak naka noonu ñi nga xamante ne ñoom ñooy saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ki noonu aji gëm dëgg dëgg gëm ñoom dañuy nekk ñoo xamante ne naka jekk bokk na ci li nga xam ne moom mooy seen jikko mooy dañuy ragal dugg ci nifaq maanaam dañuy ragal a nekk naafeq te du ñu wóolu mukk nekk ñi nga xamante ne ñoom ñooy gëm dëgg dëgg ngëm maanaam dañu duñu duñu jàppee seen bopp comme ay nit ñu mat foo loolu moom mooy wax ji maanaam tekkiwut ne dañuy wax ne ñoom wóoruñu ne gëm nañ yàlla waaw wala déet waaye li nga xamante ne moom la ñu dul wóorul ci seen bopp mooy ne ñoom ñu mat nañ déedéet jamais ñu jàppee seen bopp ci ñu mat te wallahi alazim ñoom ñooy ñi gën a mat ci nit ñi ginnaaw yenente yi alayhim asalatu wassalaam waaye loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy jikkoy jikkoy aji gëm waaye foo fekk ab naafeq wala koo xamante ne ak ngëmam dëgërut wala boo kooku kawewul ca boroomam subhaanahu wa taala kooku foo ko fekk koo xam ne xamul xamul yàlla maanaam foo ko fekk day jàppee boppam comme ku màgg wala boog mu jàppee boppam ni moom am na niveau parfois sax mu jàpp ne ah c'est nit ñi ñoo xamul moom maqaamam rek mais buñ ko xamoon moos nangam nangam waaye loolu moom mooy ni nga xamante ne mooy doxalulu képp koo xamante ne rek souvent dañuy faral di naw seen bopp ngir ne seen niveau dafa dafa dafa dafa baax ni ki noonu loolu moo tax jikkoy xeebaate moo tax jikko la yoo xamante ne jikko yi ñi nga xamante ne yegguñu fenn la Euh, ni ki noonu maanaam gisoon nañ ci xadis bi nga xamante ne euh, moom ak ak maanaam ñàkk nuur ci bàkkaar maanaam ñàkk nuur ci bàkkaar ngir ragal li nga xamante ne maanaam ngir maanaam ngir ñàkk nuur ci bàkkaar euh, ak ci nifaaq ak ci mooy yàlla ci te fekk ne tuubuloo loolu tamit gisoon nañ ci ñu bi nga xamante ne Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bi yenente bi sallallahu alayhi wa wax ne sibaabul muslimu fusuuqun wa qitaaluhu kufrun ngan wala saaga julli mu ne doole bi ak kàttan waaye rey ko moom kooku ak kéeféer wala boog xeex ak moom kooku ak kéeféer waaye loolu bu fekkente ne dañ koo wax jubluwuñ ci maanaam saaga gi masalan saaga ak ŋàññ ko loolu buñ ko wolof waxee tekkiwul bokkul ak bu ko tubaab waxee wala boog bu ko arab waxee maanaam bu ko arab waxee wala boog tubaab wax saaga insulté maanaam li ci jublu rek mooy da ngaa wax wax ju ñaaw waaye am ma ñun wolof yi nag buñ ko waxee moom lu ñaawa ñaawa ñaaw loo xamante ne la maanaam lu lu xel yanuwut la maanaam ndax dañu ciy tudd ay waajur di ci tudd ay maam ak xeet yeneen ak yeneen la ñuy tudd maanaam ba pare xeet tuddin wi gën a ñaaw lañ koy tuddee loolu loolu maanaam arab yi ak tubaab yi bu ñu waxee saaga ñoom jubluwuñ ci loolu loolu moom moo tax lu mat a bàyyi xel la ba nga xamante ne moo maanaam moo tax ŋàññ yi lañ ci jublu waaye gisoon nañ tamit tekkantal bi nga xamante ne moom moo am ci diggante euh, sibaab ak sabb naka noonu gisoon nañ tamit ci hadith sayyidina Ubaadata ibn Saamit radiyallahu taala bi nga xamante ne moom la mooy ñaar ñi doon xëccoo ci biir jàkka ji di xëccoo di wuute di werante ba gisoon ba tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na laylatul qadri de dama ñëwoon ngir xabaare leen ko waaye nag yëkkati nañ ko maanaam yëkkati nañ xabaar boobu te loolu dafay wane ne maanaam xëccoo gu metti ak di xiiroo ka ŋaayoo ak nit ñoo xamante ne ñu nangoo ànd nekk benn te loolu mooy comme li yenente bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam aljamaatu rahmatun wal furqatu azab maanaam mbooloo kooku yërmande la waaye nag tàqali ko moom xeetu mbugal la te loolu nag dëgg dëgg loolu lu ama am la waaye tamit bu fekkente ne nit ñi dañuy werante te saa su nekk ku nekk di jàpp na yow yaa am dëgg képp kenn di wax naan ñun ñoo nekk ci dëgg comme ni borom bi subhaanahu wa ta'ala wax naan wa qalat al yahudu laysat an nasara ala shay wa qalat an nasara laysat al yahudu ala shay'in wa hum yatluuna al ba pare mu tekki ne wa qaala alladhina laa ya'lamuuna misla qawlihim li tashabahat qulubuhum mu ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy yahuud yi dañuy wax ne nasaraan yi ñoom nekkuñu ci dara nasaraan yi tamit daal di wax ne yahuud yi ñoom nekkuñu ci dara te ñoom ñi ñoom ñu ngi ñoom ñooy jàng téere bi mu ne waaye nag ñi nga xam ne ñoom xamuñu maanaam ci biir jullit ñi itam jëm ñu wax ju mel noonu la ñuy wax maanaam bu dee gis ñi nga xamante ne ñoom ñooy groupe bu ne say mbir bopp moom moo la doy maanaam jàpp nga ne daal yow ak say sëriñ ak seen ni ngeen di doxale ak ni ngeen di xalaate ak yéen daal yéen dong nga nekk ci dëgg keneen ku dul yéen rek ci ay caaxaan la ne bu ko defee nag kenn ku ci nekk nag di tam moroomam naan ko ah yow nekkoo ci dara ki ci des ne ah ñun ne ñee moom nekkuñu ci dara ku ku nekk ne ñee nekkuñu ci dara xaqiqatan loolu képp ku ko def borom bi subhaanahu wa taala nee na tashabahat qulubuhum dafa fekk ne seen xol yi dañoo nuroo maanaam ñoom ñiy wax ku nekk naan kee nekkul ci dara en fait ñoom seen xol yi ñoo nuróo rek loolu moom mooy li nga xamante ne yow moom départ en fait loolu képp koo xamante ne noonu foo tollu sa xel ci loolu rek lay nekk sa wax yëpp mooy ñun ñoo nekk ci dëgg ñi ci def ay caaxaan lañ ne wala ñi ci def ñoom du ñekkuñ ci dara lool li muy tekk moom mooy ne ah, loolu kat yow sa xol ak xolu yahuud yi nuroo nañ de yow sa xol ak xolu nasaaraan yi nuroo nañ te loolu mooy tegtale ne yow kon sa xol préparé gul nekkagul xol bu baax pour mën a dem dëgg-dëgg ci boroomam subhaanahu wa ta'ala ndax tukki bi nga xamante ne moom la ñuy wax ci yoonu yàlla lan lañuy wax ne ahlu tasawuf dañuy wax ne as-sayru bil bil bil bil as-sayru bil jinaani laa bil abdaani maanaam sayru bi tukki bi ci dënn lañ koy defe ci xol lañ koy defe maanaam xol bi moo koy def wala dañ wala dañ wax bil bi tamit maanaam ngir baat bi gën a siiw maanaam ne tukki bi xal bi ci xol lañ koy defee wala boog bil janaani mooy ci xol ba tey moom lañ koy defee laa bil abdaani kenn du ko defee ci yëpp yaram maanaam boo déggee ñu naan da tukki dem ci yàlla yaram bi taxul ñuy wax maanaam xol bi mooy tukki dem ci yàlla waaye loolu nag su fekkente ne yow sa xol moo xolu yahuud yeeg xolu nasaraani moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala yamale loolu mooy saa waay yow dama goo fenn yàlla nañu yàlla sàmm kon loolu tamit day tegtale maanaam musiba bu mag bi nga xamante ne moom moo nekk ci loolu beneen bi nga xamante ne moom gisoon nañ ko mooy buntu bi nga xam ne moom mooy Seydina Jibril alayhi salaatu wa salaam laaj bi nga xamante ne moom la laaj yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbiru ngëm ci mbiru islam ak iman ak ihsan teqantal yi nga xamante ne ñoom ñoo ci laaj ñoom ñoo ñoom ñoom ñoom lañ ci waroon a wax maanaam teqantal yi ci am gisoon nañ ko ci suñu jotaay bii weesu walillahi alhamdu wal minna naka noonu laaj na ko ci xam-xam yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci saa maanaam ci yawmal qiyaamati ak adduna bi di tukki yeneen ci di sallallahu alayhi wa sallam ak leeral bi nga xamante ne moom la leeralal sayyidina Jibril alayhi salaatu wa salaam ak li nga xamante ne moom moo ci aju loolu yëpp gisoon nañ ko ci suñu jotaay bii weesu walillahi alhamdu wal minna ak xadis boobu waaye li nga xamante ne moom moo mat a ba maanaam moom moom la ñu maanaam moo mat a bàyyi xel ci bi mu ko laajee ci wàllu ngëm bokk na ci li nga xamante ne tamit dañ koy dolli ci njariñ gi nga xam ne moom moo ci nekkoon mooy bi mu ne ko dang mu al imaanu an tu'mina billahi wa malaa'ikatihi wa bi liqaa'ihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thi maanaam daf ko wax ci ngëm ne ko mooy nga gëm yàlla maanaam bu ñu waxee gëm yàlla nag liñ ci jublu mooy nga gëm ne yàlla am na waaye tamit nga gëm ay turam ak ay meloom ak lépp loo xamante ne jóge na ci borom bi subhaanahu wa taala ni ki noonu malaakaam yi noonu nga gëm leen maanaam euh, ñoom ak yeneen yi alayhimu salaatu nga gëm leen maanaam euh, gëm bi nga xamante ne mooy al imaanul jumali waaye tamit nga gëm leen gëm gi nga xam ne moom la ñuy wax al imaanul tafsili maanaam al imaanul jumali mooy lan mooy nga gëm leen dama maanaam ci ni ñu nekkee noonu ci ci lu lëm maanaam mooy globalement nga gëm leen. maanaam nga gëm seen existence waaye tamit mboolem melo yi nga xamante ne ñoom ñooy nekk ci ñoom mooy ne ñu mooy yàlla ñu bàkkaar te ñu topp bànneexu bakkan ak yu mel noonu yooyu tamit nga gëm ko ci ñoom naka noonu nga gëm tamit ñi nga xamante ne ñoom ñoo waaye bu dee al imaanu tafsili mooy masalan yeneen yeneen ci yàlla Nuh alayhi salaatu wassalaam wala yeneen ci yàlla Ibrahima wala yeneen ci yàlla Muusa wala yeneen ci yàlla Isa wala bokk yenent yàlla Shuayb wala yenent yàlla Hud ak ñeneen ak ñeneen alayhimu salaatu wassalaam ni ñu ñëwee ci alquran alquran tudd leen niki noonu yi nga xamante ne sunna yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen tudd nga gëm leen tamit maanaam ko ci xam existence am nga gëm ko dëggal li nga xamante ne moom la alquran wax ci moom naka noonu noonu la yenent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ci ay mbiram waaye tamit maanaam amma bi nga xam ne moom la wax wa bi liqaa'ihi waa ak tamit ca ginnaaw ci bi muy jeexale mu ne wa bil wa antu wa tu'mina bil ba'th maanaam ci nga xamee ni kon liqaa'ihi li nga xamante ne moom la ci jublu moom mooy daje gi nit ki di dajeeg boroomam subhaanahu wa taala yawmal qiyaama ak gis gi nga xamante ne moom la ñuy gis borom bi subhaanahu wa taala loolu bu ko defee mu nekk radd ci mu'tazila yi ndax mu'tazila yi ñoom jàpp nañ ne borom bi moom kenn du ko gis maanaam yawmal qiyaamati gis yàlla mënta am te loolu nag ahadis ah, bi daf koy daje am na yeneen aaya alquraanul karim niki noonu ay xadiis yeneen te bi sallallahu alayhi wa sallam yoo xamante ne yu baree baree bari la yuy saxal ne borom bi subhaanahu wa taala yawmal qiyaama rawatina biir aljanna dañ koy gis waaye wax na ci xadiis ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa aljanna ñi gën a kawe ci waa aljanna ñiy gis borom bi subhaanahu wa taala dinañ ko gis ñaari yoon ci bis bi ñooñu ñooy waa aljanna ñi gën a kawe ci aljanna waaye sinon comme ni nga xamante ne noonu la ñëwee ci tafsiru sóoratu euh, sóoratul qaaf ci fi nga xamante ne foofu lay wax naan wala day naa mazid lahum fiha ma yasha lahum ma yasha'una fiha wala day naa mazid maanaam ne ñoom waa aljanna lépp lu leen soob biir aljanna danañ ko fa am waaye fa ñun la ak yokkute ga nekk te yokkute googu ni mu ñëwee ci mm. tafsiir yi naka noonu loolu la ñëwee ci xadiisu yenente bi sallallahu alayhi wa mu ne moom mooy aljanna comme ni nga xamante ne noonu la nekkee ci suuratu yunus borom bi subhaanahu wa taala daane lilladina ahsanul husna wa ziyaada ñeel na ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñiy rafetal alxusna mooy pay gu rëy gu rafet ga te moom mooy aljanna te loolu yeneen bi moo ko firi sallallahu alayhi wa sallam danañ ko gis ci ci kitaabu tafsir inshaa allah wa ziyaada ziyaada goog mooy ak ndolleen mu ne ak ziyaada moom mooy ak ru'ya mooy gis borom bi subhaanahu wa taala loolu yëpp dafay tegtale ci anam gu leer ci ne gis borom bi subhaanahu wa taala am na comme ni nga xamante ne noonu la ko waxee wujuhun yawma idhin naadira ila rabbiha naadira bis boobu tamit bis la boo xamante ne am na ay xar kanam yoo xam ne dañuy naat ngir lan mu ne ilaa rabbiha nazira ngir ne dañuy xool jëm ci seen borom subhaanahu wa ta'ala ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne yooyu yëpp day radd day day day delloo mu'tazila yi bokk na ci aay yi gën a dëgër yi nga xam ne day delloo waxu mu'tazila moom mooy comme li nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala wax ne innahum yow innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun bi nekk ci suratul mutaffifiin borom bi subhaanahu wa taala ne ñoom li wér bu wóor mooy yow bis booba yawmal qiyaamati dañ leen di yiir wëlli seen borom maanaam mooy waa safara bokk na ci mbugal bi ñu leen di mbugale mooy ne ñu gis yàlla loolu comme li imam ash-Shafi'i wax rahimahullah mu ne loolu day tegtale tamit ne kon ku yàlla gërëm ba dugal la biir aljana bokk na kon ci xéewal yam lay defal mooy da ngay gis sa borom ndax bu fekkonte ne doo gis sa borom mbir moomu du nekk xéewal du nekk mbugal ñàkk gis gi du nekk mbugal ci waa safara maanaam loolu yëpp kon ay tegtal la yoo xamante ne ay tegtal yu leer la yoo nekk ci alquraanul karim naka noonu rot na ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamante ne inchaa allah dinañ ko gis ci ay xadiis yoo xamante ne dinañ ci romb inchaa allah waaye tamit maanaam kon daje googu nga xamante ne moom mooy am bi gën a maanaam ne bisub àjjuma ñëpp de de waa àjjana yi dañ leen di yóbbu ak dañ leen di yóbbu bisub àjjuma ju ne ñuy gis borom bi subhaanahu wa taala benn yoon waa wa loolu mooy àjjuma ju ne ñu ëpp maqaama ci waa aljana ñoom ñoo koy gis ñaari yoon ci bis bi waaye maanaam kon ñoom ñëpp tolloowuñu waaye nag ñoom ñooy nitu àjjana yi waaye am maa nitu yàlla yi nga xam ne ñoom ñoom ay nitu yàlla yi kese lañ jeex nañ ci borom bi ñoom dañuy gis borom bi subhaanahu wa taala saa ne ñooñu bokk ñu waa àjjana yi maanaam moo tax ak il ñuy def différence entre fu alquran ak hadith yeneen bi sallallahu alayhi wa di wax ay mbiru waa àdduna di wax waa àjjana ak buy wax gaayu yàlla yi maanaam ba tey lu ñu benn kon loolu euh, loolu bokk na ci li nga xamante ne waru war waroon nañ ko leeral ci xadis boobu ndax ni bi mu ne wa bi liqaa'ihi ak dajeeg borom bi subhaanahu wa taala bokkul ak bil ba'thi maanaam ak dekki gi ndax dekki gi bu boobaa beneen mbir la boobu moom mooy daje bi nga xamante ne moom naan moom di naan diwle daje naan boromam wala dellu na ci boromam ngir ne day dekkiwaat yawmal xiyaamati loolu bokkul maanaam boobu moom ñépp a koy def moom waaye daje gi nit ki daje ak boromam subhaanahu wa taala boobu moom. boobu moom mooy daje gi nga xamante ne moom ñëpp maanaam boobu du ñëpp koy am waaye ñu gëm ne loola dana am euh, loolu kon boobu mooy li nga xamante ne ndollent la ci li ñu waroon a gis ci suñu xadis boobu insha allahu taala waaye am na yeneen i mbir yoo xamante ne am na ci te yeneen yenente bi sallallahu alayhi wa sallam leeral na foofu tamit li nga xamante ne moom mooy kun maanaam euh, melo yi nga xamante ne ñoom ñooy am balaa maanaam mbir yi nga xam ne ñoom ñooy ay xew-xew balaa yowmal xiyaamati di ñëw waaye mu am loo xam ne mat naa bàyyi xel mooy mboolem li mu wax ni ci ay conditions ay mbir la yoo xam ne dana am balaa yowmal xiyaamati di ñëw amul ci wax ji luy tegtale na lu bon la wala lu baax la masalan tey buñ demee ba ñi nga xam ne ñoo dëkkoon ca kaw ga dem am ay kër yu yu kawe maanaam ëpp ëpp ëpp gën a rëy kër sax ñi nga xamante ne ñoo dëkkoon ci taaxi loolu teg tegtalewul ni lu bon la def maanaam amul dara lu maanaam du siiñu lu baax du siiñu lu bon maanaam day wax rek ne événement la buy am mm-hmm. niki noonu noonu la waxe woon ay yeneeni xeeti événement yoo xamante ne dana am te bi ci njëkk mooy moom yoon yónni giñ ko yónni moom muy signe bu njëkk màndarga bu njëkk buy woy na ne yawmal qiyaamati mu ngi waaj a ñëw waaye mandarga yi nga xamante ne moom la dudd ci suñu xadiis bi yooyu ay mandarga la yoo xamante ne mooy yi nga xamante ne affaire yi euh, euh, mandarga yu ndaw lañ mais sinon yi nga xamante ne ñooy gën a mag mooy masalan feeñ gi nga xam ne moom la dajjaal di feeñ ak wàcc gi nga xam ne moom maanaam imam mahdi moom lay maanaam ñëw gi muy fe gi muy ñëw di jàmmaarloo ak moom ak yent yàlla ay isa alayhi salaatu wasalaam wàcc gi nga xamante ne moom lay wàcc ak lu demee nekk jant bi maanaam ni nga xamante ne noonu lay jàllar bi koo ci yoon wu muy jël maanaam euh, laa lu maanaam juge gi muy juge ci penku di dem ci soow bi paa nag muy juge ci soow di dem ci penku ak xeet yu mel noonu yooyu noonu ñoom ñooy yi nga xamante ne ñoom ñooy yu mag yi maanaam yooyu nag ñoom ñooy yi nga xamante ne yooyu yi am ma ndax ngir ngir ne euh, condition maanaam charte wala boog euh, màndarga yi wane ne yow mal xiyaamati léegi mu ñëw dafa am ñetti xeet dafa am yi nga xamante ne ñooy yu ndaw ndawaan yi yu gën a ndaw yi am yi nga xamante ne ñoom ñooy yu gën a yu diggu dóomu yi yi nga xamante ne ñoom ñooy yu gën a mag yi yi nga xamante ne ñoom ñooy yu ndaw yi moom lu ci ëpp feeñ ne yi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci digg bi am na yu bëri yu yenn yu mais am na yoo xamante ne yu bëri feeñaguñu tamit waaye ammaa yi nga xamante ne ñoom ñooy ñooy yu mag yi moom boobu moom benn feeñagu ci yooyu mooy yi nga xamante ne moom benn feeñagu ci Euh, am amma euh, li nga xamante ne tamit foofu moom la euh, leeral kon ci a ci aaya aaya bi nga xamante ne moom la ñu gisoon tamit ci inna allaha indahu ilmu saa ci jeexitalu sooratu luqman lool tamit gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna mu daa ji ci teg ne baabul buntu boobu ko kon di ci leeral li nga xamante ne moom mooy wàllu ngëm di wane ni maanaam ngëm gi ni muy yokkoo mu gisoon nañ ko mooy ci xadiisu Hiraql bi maanaam mu doon leeral ne ngëm ni muy yokkoo noonu lay yokkoo ba mat sëkk maanaam ki noonu kon ki nga xamante ne moom moo nekk ci ngëm naka noonu noonu la ak ngëmam maanaam ci évolution bi muy évoluer spirituellement noonu lay demee ba ngëmam nekk loo xamante ne dafa mat sëkk mm. bu boobaa nag bu boobaa day daal di matal li nga xam ne moom mooy wàll yépp na ci côté islam ci côté imaan ak ci côté ihsan dimension yooyu yépp daf koy daal di matal loolu moom ak ak ak ak it ne maanaam loolu yépp diine la tudd maanaam loolu kon moom mooy li nga xamante ne moom la ñu gisoon ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna léegi mu ne baabu fadli man istabra'a li diine baabu l'imam al-Bukhari rahimahullahu taala ne buntu ngi nii buntu gi nga xamante ne mooy leeral fadli ngëneelu man ki nga xamante ne istabra'a euh, jéem naa maanaam mi ngi set li diini yi ñeel diineem maanaam istabra'a mooy mi ngi euh, set ci ab ayib maanaam mi ngi deñ euh, bari ci bara istabra moo tax ak istibra mooy nit ki bu demee ci wanag ni nga xamante ne noonu lay jëfandikoowee ndox dañ koy wax maanaam ngir mën a set dañ koy wax istibra maanaam loolu mooy ne kon ko nit ki nga xamante ne dafa jéem a set setal boppam ngir rek diineem gëmën gën a mën a jag loolu la wax ji di tekki mu ne bil isnaadil muttasil fii awwal kitaab ilayhi qaala haddasanaa abu nu'aym sëriñ bii nga xamante ne mooy sëriñu imaam al-Bukhari abu nu'aym rahimahullah bokk na ci sëriñam yi nga xam ne lu ëpp maanaam lu ëpp li mu soloo ci ñoom xadis la waaye mu ngi koy doog a indi ci saxiix bi mooy al-Fadl ibn Dukayn Amr ibn Hammad ibn Zuhair ibn Dirham al-Qurashi at-Taymi mooy Abu Nu'aym al-Mula'i dañ koy wax al-Kufi al-Ahwal euh, moom euh, ci waa kër Talha ibn Ubaydullah ñoom ñoo ko goreel moo tax ñu ñu nan ko at-Talhi rahimahullahu taala Kufa la dëkkoon mi ngi gane adduna cent trentième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala am na ñuy wax ne cent vingt-neuvième année bi la waaye mi ngi génn adduna ñaar maanaam deux cent dix-huitième année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñuy wax ne deux cent vingt deux cent dix-neuvième année bi la moom nag euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gën comme li Yahya ibn Ma'in wax rahimahullah ñu gën a wér ci ñi daan ànd ak Sufyan ibn Sa'id as-Sawri rahimahullahu taala mu ne juróom lañ mooy Yahya ibn Sa'id al-Qattan Abdurrahman ibn Mahdi Waki' mooy Waki' ibn al-Jarrah al-Kufi Abdullah ibn al-Mubarak te mooy al-Marwazi ak Abu Nu'aym bi nga xam ne moom mooy al-Fadl ibn Dukayn rahmatullahi alayhi rahmatullahi ala al-jami' mu ne qaala haddathana Zakariya te moom mooy Zakariya ibn Abi Zaida maanaam eh, Abi ah, mooy Xaalid ibn Maymun ibn Fayruz dañ koy wax tamit Habira ibn Maymun ibn Fayruz al-Hamadani moom Zakariya ibn Abi Zaida al-Hamadani ñu ngi koy dàqantale Abu Yahya al-Kufi al-A'ma ngir dafa silmaxoon amoon na nag benn eh, frère bu tuddoon ah, Omar ibn Abi Zaida moom mi ngi génn àdduna cent quarante-septième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne cent quarante-huitième am na ñu ne cent quarante-neuvième année moom la génn àdduna euh, kon Yahya ibn mu ne Zakariya mu ne qaala maanaam ngir ne euh, dañ koy dàkkantale Abu Yahya ngir ne ñi tudd Zakariya dañ leen di dàkkantale Abu Yahya comme ku tudd Ibrahima dañ koy dàkkantale Abu Ishaq comme ni nga xamante ne tamit noonu la ku tudd Ahmad dañ koy dàqantele Abul Abbas ak xeet yooyu noonu mu ne qaala an mu ne an Amir te moom mooy ash-Sha'bi rahimahullahu taala gisoon nañ ko muy Amir ibn Sharahil ibn Abd euh, euh, ash-Sha'bi rahimahullahu taala mooy Abu Amr ash-Sha'bi moom mi ngi gane adduna vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne vingt et unième am na ñu ne vingt deuxième am na sax ñu ne vingt huitième année bi la waaye mi ngi génn adduna cent troisième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ci yeneeni wax moom mooy borom xam-xam bu mag boobu di nit ku sell kooku rahimahullahu rahmatan wasi'a mu ne qaala nee na sami'tu dégg naa an-Nu'man ibn Bashir te moom mooy an moom mooy saxaaba bi njëkk gane adduna ci waa ansaar ginnaaw bi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaayee moo tax moom mi ngi gane adduna ñaareelu at ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir na saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi gàddaay bi amee dañoo toog ñaari at yoo xamante ne kenn amu ci doom kenn ba yahuud yi naan waaw ñoom gis nga leen dañoo ay gaaf dafa am problème bu leen dal mbaa xàllaa nangam nangam maanaam ñaari at lum dëkk bi yëpp amul kenn ci jullit ku ci am doom loolu moom moo leen daloon waaye moo tax bi nga xamante ne moom ci lañ gane ak ci njëkk a gane adduna ci ñoom mooy Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhuma moom moo ci njëkk a gane àdduna ki ci teg ci te kooku ci Quraysh yi la bokk ci waa Quraysh la bokkoon moom ñu ngi ko ëmbee woon Makka avant gàddaay bi ci lañ ko ëmboon biñ ñëwee Madina toog nañ ñaari at judduwul moo tax moom bi ñu euh, ci après ci la ganee àdduna waaye ki nga xamante ne moom moo ci tegu moom mooy an-Nu'man ibn Bashir bi radiyallahu ta'ala mooy an-Nu'man an-Nu'man ibn Bashir ibn Sa'd ibn Salaba ibn al-Jallas rahimahullah dañuy wax tamit ibn Khallas ibn Zayd ibn Malik ibn Salaba ibn Ka'b al-Khaz Ka'b al-Khazraj al-Ansari moo tax nga ko al-Khazraji rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu moom dàkkantalam moom mooy Abu Abdullah Abu Abdullah al-Madani Euh, yaayam mi ngi tuddoon Umrata bint Rawaha di sœur ci saxaaba bu siiw boobu Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anil jami' euh, abu dañ ko dàkkantalam kon moom mooy abu abdullah al madani niki noonu dañ koy wax tamit abu muhammad al madani kon moom mi ngi gane adduna ñaareelu at ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna soixante-cinquième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñeneen ñoo xamante ne wax nañ ne soixante-quatrième année bi ci la génn ci la génn adduna Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu nekk saxaaba bu mag solo ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am na nag ñoo xamante ne dañuy dañuy douter ci ndax moom mën naa dégg ci ñaar maanaam moom ndax maanaam bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di génn moom juróom-ñetti at la am maanaam juróom-ñetti at jàpp juróom-ñeent maanaam ndax kooku moom mën naa di dégg naan yéen a dégg yenente bi sallallahu alayhi wasallam nee na nangam wala boog mboolem li nga xamante ne daf koy nettali dafa fekk ne def koo déggee ci yeneen sahaaba yi radiyallahu taala anhum loolu borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim am na ñu ci indi ay sikki sàkka waaye li nga xamante ne moom mooy lu wér te wóor mooy ni dégg na ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam bokk na ci li nga xamante ne moom moo koy firndeel mooy suñu xadiis bi ndax qaala dafa wax ne sami'tu dégg na Euh, mu yaqulu maanaam sami'tu euh, ndax Aamir te moom mooy ash-Sha'bi rahimahullah dafa ne sami'tu damaa dégg an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu yaqulu mu ne sami'tu man damaa dégg rasulullah ndawal yàlla ne sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu ne alxalaalu li dagan bayyinun dafa leer nañ wal xaraamu li xaraam bayyinun dafa leer nañ waaye nag wa baynahuma am na ci seen diggante mushabbahatun ay mbir yoo xamante ne dañoo lënt loo xamante ne laa ya'lamuha xamu ko kasiirun lu bari minan naas ci nit ñi hadith bi insha allah nañ ñëw ci yeggale bi waaye hadith la boo xamante ne cosaan bu mag a mag la ci cosaanul islam ba al imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala boole ko ci cosaan maam ci li nga xamante ne dafa jàpp dafa ne diine buñ ko xoolee ba xool ko ba wër-wër googu ba ndar képp ko. dañuy gis ne ñetti xadis dong mën nañ ko résumer bu njëkk bi moom mooy al amalu bin niyyat boobu gisoon nañ ko mooy suñu xadis bu njëkk bi ñaareel bi moom mooy xadisu sayyidata Aisha radiyallahu ta'ala anha bi nekk ci saxiixu imaamu muslim rahimahullah bi nga xamante ne moom mooy man man man xadasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd képp koo xamante ne da ngaa sos ci suñu mbir mi loo xamante ne bu ci dañ la koy delloo loolu moom mooy kon muy ñaari mbir maanaam amaalu bi niyaat moo lay wan ne mbir yi da war a yi am yéene gu sell ni ki noonu jublu ci sa borom subhaanahu wa taala te boo koy def yàlla rek tax te it nga def ko ni nga xamante ne moom mooy ni yéene ba ware waaye ñaareel bi moom mooy jëf jooju mooy wana ni mbir bi dafa war a dëppoo ak li nga xam ne moom mooy njàngalem yenente bi sallallahu alayhi wa muy ñaareelu mbir ñetteel bi mu ne moom mooy bii mooy ne li dagal leer na li xaraam leer na li nga xamante ne moom moo ne mooy àtte li nekk ci diggante bi nag am na ay mbir yoo xamante ne dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa lënt dafa nekk loo xamante ne lu lënt la waaye li nga xamante ne moom la baat boobu di tekk ne mooy mushabbahaatun yu lënt la loolu comme li nga xamante ne noonu la ko ñu lu lu bare bari ci borom xam-xam yi waxe rahmatullah alayhim moom mooy dañuy wax ne moom mooy ta'aarudul adilla bayna al xalaali wal xaram maanaam bu ñu naan mbir ñu dafa lënt moom mooy mu am ay dalil yu bari yoo xamante ne yenn yi dañuy wax ne dara dagan na yeneen yi di wax ne xaraam na bu ñaar yooyu bu loolu commencé am maanaam bu boobaa dañ naan ah kon nag mbir mi dafa lënt bu boobaa nga gis lu bari ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute ci loolu moom moo tax ñaareelu définition yi moom mooy ixtilaaful ulama maanaam ne mooy borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ciy wuute waaye loolu dafa topp li nga xam ne moom mooy kon définition bu njëkk bi léeg nag moom mooy ne ñu ne kon loo xamante ne dañ koo da maanaam buñ naan lu lënt la muy am na ñenn ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu ko tekkee moom mooy ñu ne mooy loo xamante ne euh, al mubaax la maanaam li nga xamante ne dafa bokk ci euh, xilaaful awla mooy lu dagan waaye nag dafa wuuteeg li nga xamante ne moom mooy liy gën a yey maanaam bu boobaa dafay lënt am na tamit ñeneen ñoo xam ne dañoo wax ne mooy makruh lu ñu sib ji waaye daal li nga xamante ne moom mooy li gën a dëgër insha allah mooy ne définition bu njëkk bi mooy ne mbir mi dafa lënt ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ba mënuñoo taxaw wax ne ah maanaam pour wax ne lii lii la dafa laaj xóot maanaam dafa laaj nga xóot ci mbir mi nga fettantal mbir mi bu baax a baax ngir ne dafa am ay mbir yoo xamante ne te ci biir loolu ci la yu me ay qawaid yu mel ne ay qiyaasu shabah ci la juddoo ci fuqaha yi ak usuliyyu nay rahmatullahi alayhim qiyaasu shabah mooy lan mooy mbir moo xamante ne léeg-léeg day nuru lii léeg-léeg mu nurulee ndax xam nga qiyaas rek moom mooy loo xamante ne dama koy jël bu fekkente ne moom mooy euh, euh, ilxaaqu euh, ilxaaqu aslin far'in bi aslin li illatin jaami'atin baynahuma loolu moom mooy qiyaas de manière générale mooy bu fekkente ne dama jël aslu ma jël faraw ju teg ko ci maanaam ma jël loo xamante ne euh, dina dinaa ko wax léegi insha allah maanaam moom mooy su fekkente ne dañ ne sharia kat daganal na nangam hmm. wala ñu ne sharia xaraamal na nangam mu am xew-xew bu beex mbir mi nag ma xool xaw ma mbir mii lan moo war a nekk atteem ma ne ah mais est bu fekkente ne mbir mi nuroo naag atte nuroo naag mbir sàngam ba nga xam ne moom leer na ma ne xam naa ne sharia nangam la ci atte ma daal di jël loolu yóbbu ko jox boo boole ko atte booba ngir lan ngir illa maanaam tax tax bi nga xamante ne moom moo leen boole mm-hmm. masalan tey bu fekkente ne nit ki dafa ñëw laaj ma ne ma waaw euh, ndax euh, ndax football yeeg ak basket yi wala yu mel noonu ndax dafa xaraam wala dafa dagan bu boobaa man damay xool bu ma gisee ne euh, borom bi subhaanahu wa taala dafa ne innama harrama alaykum euh, dane dane innama euh, innama yuridu shaytaanu liyuzhiba ankumul mooy ci ayatul xamru yaa ayyuhal ladina amanu innamal xamru wal maysir wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali shaytaani fajtanibuhu la'allakum turhamun innamaa yuridu shaytaanu liyuzhiba innama yuridu shaytaanu li yuqi'a baynakum al-'adaawata wal-baghdaa'a fil khamri wal-maysir wa yasuddakum 'an dhikrillahi wa 'ani s-salaati fa hal antum muntahun naam loolu la maanaam innama yuridu innama li am ba des mooy yuridu dafa namm ash-shaytaanu shaytaane an yuqi'a ci mu rotal baynakum seen diggante al-'adaawata noonoo wal-baghdaa'a ak mbañeel fil khamri ci sàngara wal-maysir ak ak ak ak jeu de hasard yi wa yasuddakum te mu dummóoyu loole naan zikrillahi ci di tudd yàlla wa anis salaati ak ci julli fa hal antum muhtadun muntahun fa hal antum muhtadun fa hal antum muntahun ndax léegi da ngeen a da ngeen a bàyyi da ngeen di daal di bàyyi nag léegi masalan bu ma xoolee daal di gis ne ah man de compétition yi may dégg maanaam damay gis ne ah adawata ak baxda daf ciy am maanaam noonoo ak bañante naanam supporters yi léeg lool loolu ni mu baree ni leen di dale seen diggante comme ñii naan sàngara ak ñii di def jeu de hasard maanaam ñi nga xamante ne ñooy def kente gi maanaam ni noonoo di amee seen biir mooy jëmmi ni noonoo bi am ci diggante mbër sàngam maanaam supporters yi mbër sàngam ak supporteru mbër sàngam jëm ni noonoo boobu moom moo am ci supporteru Marseille ak Paris ak les oligonsi ak et cetera maanaam ne kon maanaam violence boobu di am euh, ba keroog rek euh, maa ngi gis ci télé bi yaakaar naa da ci daaw ci Europe bi euh, Russie yi jàpp xaw ma ñan fàtt anglais yi waaw dóor leen a dóor a dóor a dóor ba mardi waaw loolu maanaam ak yu noonu nga xamante ne ñoolu loo xamante ne maanaam mbir yi lool foofu lay mujj ak it tamit tey maanaam ñu naan club sàngam moom boo tey day boo ca bokkee nga gis nag supporter yi di la sànni xeex ngir ne da ngaa bokkoon fii ba pare dem fële ak xeet yu mel noonu bu ñu xoolee ni ndekete mbir mi noonu lay demee mooy al adawata wal baxda maanaam lay indi ba pare waaye suddakum an zikrillah daf lay di dummóoyuloo ci di tudd yàlla ci di ci di fàttaliku yàlla ngir ne moom foofu bariwul luñ koy tudd yàlla maanaam ci euh, ci euh, Euh, jotaay yu mel noonu maanaam mbër wala boog sax lañ koy def sax foofu contraire tudd yàlla lay doon mooy di jël al alquran di ko foowe ak di xërëm ak yu demee nekk noonu ak ay xoo ak yàq dund nit ci maali foro ndax bëri na ñoo xamante ne maanaam ñu lool ñi nekk ci nawetaan yi xam nañ ko maanaam bëri na ñoo xamante ne seen adduna dañ ko yàqu completement parce que tout simplement dañ doon football nawetaan mm-hmm. voilà ñu liggéey leen ci ci affaire yu mel noonu maanaam te loolu nga gis ne kon maanaam ne euh, al boobu wal baxda maanaam borom subhaanahu wa taala ne euh, loolu nga xamante ne moom lay indi te loolu lay bañ la doon bañ ci sàngara ak yi nga xamante ne ñoom ñooy jëre azari ne waaye suddakum an zikrillahi te mu daal di leen di du mooyuloo ci di tudd yàlla waaye tamit waa anis salaati ak julli ngir ne du ñu nekk ci biir làmb gi maanaam da ngay gis bu làmb gi tàmbalee gaa yi léeg-léeg du sax làmb gi tàmbale euh, ci suba gi la gaa yi ñëw ah ngir mën a am place te duñ jóg julli ji et cetera ba yooya yooyu yëpp nag bu ñu ko xoolee ni gis ni cause ba taxoon kon yàlla ne lee xaraam na moom la ñuy fekk fii bu boobaa dañ koy daal di jël daal di koy boole daal di gis ne loolu mooy xiyaas waaye xiyaas yu sabax mooy mbir moo xamante ne dafa lënt mooy tey masalan tey su fekkente ne dañoo gis ne par exemple tey ah, ah, nit ki dafa da maam dafa masalan ah, dafa Euh, dafa nekk xale maam dangaa ngaa yor sab xale xale bi nga ànd ak moom xale bi yàq yëfu jàmbur xale bi masalan yàq oto jàmbur maanaam ndax bu fekkente ne dañuy xool ne euh, xale bi euh, le fait que du responsable moom dafay nuruk animaux yi le fait que du responsable waaye tamit le fait que ne nit la quand koo xamante ne mënuñu koo boole ak animaux yi wala tey bu dee jàmm foofu lay gën a leere maanaam ndax jaam bi la fait ñu moom ko maanaam ñu gis ne ak moomel la foofu dafa gën a jege animaux yi waaye suñu gisee ni mu kallaf la ngir ne moom julli day farata ci moom maanaam koor day nekk farata ci moom ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp ñu xool ko ñu daal ne ah kon nag mbir mi lënt na waaye dañ boobaa dañuy xool mbir mi lan la gën a jege ci ñoom ñaar boobaa responsabilité bu boobaa ñu engagé ko ci loolu wala ñu bañ ko caa engage loolu moom mooy xiyaasu shaba am na tamit yeneen i mbir yoo xamante ne léeg-léeg loolu ci def ci daf ci am maanaam loo xamante ne xiyaas yooyu moo koy maanaam euh, lënt lënt moo koy waral mm-hmm. moo tax léeg-léeg mu am ay atte yoo xamante ne sharia maanaam borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ciy wuute am na sax yoo xamante ne yu bëri ci ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ciy noppi mm-hmm. dañuy wax ne ah lii man mënu joxe atte bi ngir ne xamuñu ko loolu moom mooy dafa am mbir ko yoo xamante ne dafa lënt mm-hmm. am nag mbir yoo xamante ne dafa lënt ngir ne wax borom bi subhaanahu wa taala dafa maanaam dafa wax wax ji mu maanaam euh, nit ñi seen xel jotu koo attan mu daal di lënt ñu war koo bàyyi noonu lu defe nekk masalan a a comme masalan alif laam miim masalan tey loolu lu baree bari ci nit ñi xamuñu mënuñu xam lu muy tekki moo tax kon ñoom dañoo war a bàyyi noonu ne xawuma lu muy tekki waaye nag duñu ne ñëpp xamuñu lu muy tekki ngir ne kon du am sens waaye dañ naan li ëpp ci nit ñi xamuñu lu ñuy tekki mhm. loolu sinon bu doon ne kenn xamu ko kon bu doon nekk message du mën a bokk ci alxuraan bi nga xam ne message la mhm. voilà ñaareel bi ci def moom mooy ne masalan tey su fekkente ne ah, da da da maanaam aaya yi nga xamante ne moom la ñuy tudde aaya nga xamante ne dañuy lënt loolu moo tax ñu tuggal dugal ko ci mutashaabihaat ak yeneen ak yeneen yooyu yooyu maanaam ak yumeel noonu yooyu nga xamante ne dañuy lënt waaye tey bu fekkente ne masalan tey dañoo ñëw ne ah maanaam masalan ñu ne ah ndax julli farata la waaw wala déet loolu amul lënt-lënt julli farata la moom ci ñëpp sans exception à part nga à nga bañ a nekk mu mukallaf xanaa nga bañ a nekk mukallaf waaye bis boo xësee ba nekk mukallaf farata la ak tamit condition yi nga xamante ne ci lay nekkee farata masalan tey de fekk ne masalan jigéen joo xamante ne nekkul di gis mbërëk wala gëfin ak yu mel noonu buñ ko dindee maanaam loolu julli farata la ci de manière loolu moom amul lënt-lënt wala tey masalan ñu ne ndax njaay ak jënd daggan na waa wala déet wala mbokk sëy daggan na waa wala déet yooyu moom dañuy xam ne daggan na njaaloo xaraam na waa wala déet loolu amul kenn ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim kuy taxaw naan la boo njaaloo finalement euh, comme que jamono yi affaire bi dafa soppeeku euh, finalement Euh, nañ dem ba daganal ko ak yu noonu loolu kenn du ko wax ci borom xam-xam yi lu demee nekk sàngara ndax xaraam na waaw wala déet loolu kenn du du du la wax ne xaraam na comme ni borom bi subhaanahu wa ta'ala wax ne wa ahalla allahu al bay'a wa harrama ar-riba yàlla moom moo daganalal njaay waa njaay waaye moom moo xaraamal riba ndax riba xaraam gi nga xamante ne moom la xaraam yooyu yëpp dafa leer moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci suñu xadis bi ne alxalaalu bayyinun li dagan moom leer na nañ waaye wal xaraamu li xaraam nag moom bayyinun dafa leer waaye nag wa bayna wa baynahuma am na ci seen diggante nag mushabbahaatun yoo xam te ne dañoo lënt am na ci riwaaya bu Ibn Maaja rahimahullah mu ne mustabihaatun yoo xamante ne dañoo lënt ah, aaya bi imam al-Shawkaani rahimahullah bind na ci téere bu am solo bu tudd kashful kashful shubuhaat fii ah, hadiisil mushabbahaat maanaam ah, téere bu am am solo la Euh, mu ne kon mbir la yoo xamante ne laa la ya'lamuha xamu ko kasirul lu bari naa naasi ci ñun ñi moo tax ñu baree bari ci nit ñi yooyu mbir yooyu ñoom duñ ko xam moo tax dañoo war di wëlbati ko di ko laaj borom xam-xam yi wala boog ñu ko gëstu bu leer ba mu leer ci seen bopp waaye mu ne fa man képp koo xamante ne ittaqa dafa teet ak al mushabbahat yi nga xamante ne ñoom ñooyu lënt yi teet mooy mooy tandiku sori al mushabbahat mu ne istabraa kooku day set na ji kooku setal set na li diinihi ñeel diineem waaye waa yi ak deram der bii nga xam ne moom la ñuy wax nag mooy masa mooy réputation ci wol ci tubaab mooy tey par exemple nit ki su nee diw de dafa yàq sama der maanaam ba mu demee bërëb sàngam moom foofu dafa yàq sama der maanaam xam nga tekkiwul ne dafa dagg sama der yàq ko bi der bi ci yaram bi waaye li muy tekk mooy sama réputation la ñaawal mm-hmm. loolu nag moom mooy li nga xamante ne mu ne kon ki nga xamante ne fii tamit moo tax fii borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee jëlee xam-xam bi nga xam ne moom moo tudd al jarh wa ta'dil maanaam ngir ne am na ñoo xamante ne am na yoo xamante ne bu ñu gisee nit ki di ko def dañuy daal di mën a àtte ci moom ci ne kii wóorul bu ñu gisee nit ki di ko wax wala boog mu di ko doxale dañuy daal di xam ne dañ koy jàppee ni kii wóorul maanaam lii dañuy xam ne soit diine ji amul doole ci moom wala bokk li nga xamante ne moom mooy moom ci boppam rek maanaam amul respectabilité en fait mm. voilà loolu moom moo tax kon kii daal ak mbiram wóoru masalan tey fi mu toll mi ngi mel ni tey su fekkente ne euh, nit ki dañ koo gis muy moo tax moo tax ki wóor moo tax siqa buñ naan diw siqa la mooy koo xamante ne dañuy gis ci moom ne dafay euh, da dafay sori maanaam dafay du def bàkkaar bu mag bi bàkkaar yu mag yi du leen def maanaam du leen def ci public bi benn ñaareel bi moom mooy ne bàkkaar yu ndaw yi du ci wéy maanaam mooy du ci nekk koo xam ne daf ci nekk tout le temps ngir ne tey masalan nit koo xamante ne dafa dafa yàgga masalan xam nga buñ ne njaaloo maanaam bàkkaar bu mag la maanaam njaaloo bi nga xamante ne moom mooy dem ba yegg ci jëmm jëf ji loolu bàkkaar bu mag la waaye masalan tey euh, jox loxo jigéen ñi ak lu deme nekk biisi ak yu deme nekk euh, xool jigéen ñi xoolin bu baaxut ak yeneen ak yeneen yooyu ay xeeti njaaloo lañ yu ndaw lañ maanaam moo tax ñu naan njaaloo bu ndaw la comparé ko ak bu mag bi moo tax bële mooy bu mag bi waaye yi ci def yii yu ndaw lañ waaye ku ñu gis nga di ko def defati ko defati ko wala nga di ko def ci public bi te nëbboo ko loolu li muy tekki mooy ne yow non seulement rusuloo yàlla waaye bëtu mbindeef yi lay xool tamit rusoo ci dara loolu li muy tekki moom mooy kon yow mbiru diine yàlla ji woyof na ci sa xol ci anam goo xamante ne attan attanoo bàyyi lii même ci public bi ngir yàlla ngir yàlla ak ngir rek ne vraiment li may représenter wala boog ni ma mel en tant que jullit vraiment bëgguma jullit ñi di ma gis may mel nii maanaam bu fekkente ne yow dem nga ba loolu sax amoo ko moom mooy ne yow pour ñu wóolu la ci diini ji moom du yomb maanaam loolu moom moo tax loolu mooy day yàq sa réputation naka noonu loolu moom mooy xeet loolu benn exemple la am na nag ay exemple yeneen yu bare bare bare mooy yoo xamante ne ku koy yàgg a def le fait que même bu dee bàkkaar bu ndaw la le fait mu yàgg koo def mu répétitif mooy wane ne yàlla amul doole ci xolam boobu doole loolu lay wane maanaam bu boobaa day daal di mën a waddal li nga xamante ne moom mooy respectabilité wala boog sikk maanaam confiance bi ñu koy mën a jox rek da koy daal di dindi waaye moo tax ma ne képp koo xam ne dafa teeg li nga xamante ne moom mooy yi lënt yi nag te loolu mooy yi nga xam ne yi may wax yi mooy yi nga xam ne dafa xaraam te ñëpp xam ne daa xaraam mm-hmm. am na nag yi nga xamante ne dafa lënt ndax xaraam na waaw wala déet lu ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah ñenn ñi naan xaraam na ñenn ñi naan dagan na yow képp koo xam ne nag yooyu nga xamante ne ñii naan xaraam na ñii naan dagan na yow moytandiku ko ko yow bu boobaa setal nga sax diine waaye setal nga tamit ka der waaye tamit mu wax ne subhaanallah hadith bi moo tax Euh, képp ku soogu ci yoonu yàlla war na koo xam ngir war koo jàppee ni maanaam ngir ne dafa am ay mbir yoo xamante ne maanaam warul rek doyloo ci ne ah gaa yi ñu ngi naan dagan na am na ñu naan ah ah waaw mazhab sàngam de ñoom nee nañ wala am na ci ñoom benn gis-gis ci ñoom ñoo xam ne ñoom aaya luñ ko wala yu mel noonu rek bu tax mu koy topp déedéet dafa war a xool lan la ko yàlla lan la lan mooy li nga xamante ni moom ci boppam sax déjà moom loolu la convaincre parce que loolu tamit dafa am solo nga xam ne man bu may jaamu yàlla dama koy jaamu yàlla ci li nga xamante ne gis naa ni lii moom sama xel ci lii la gën a dal même bu la nit ñi waxee leneen maanaam mais man sama xel lii la gën a dal comme li nga xamante ne noonu lañ ko xamee noonu la ko waaj a waxe waykat wa waykat bi daa ndax ndax sëriñ ba maanaam sëriñ ba da koo invité ci rajo bi ne ko ah, waaw yéen lu tax weeru koor gi moom doo leen taal seen concert yi fekk ñu wax ba daganal musique nag wax ko ba ku nekk wax ñoom ñëpp ñu wax di dégg nga jàppalante ci caaxaan ba daganal musique bi ñuy def ñoom ñëpp ñu daganal waaye ñu jekki-jekki nag sëriñ bi daan ni waaw léegi yow eh, dama leen di laaj nag léegi ana lan moo tax kon weeru koor moom ngeen di tëj seen danse yi maanaam doo leen dem ngeen ngeen def seen concert yi ngeen daan def ngeen koy tëj weeru koor bi mu ne ko ah, ah, ah man de moom eh, eh, yow yaa demoon ci daara ji waaye man ñëwuma di dem weeru koor def loolu waaw ñëw ñu gis ah, waaw waaw ñëw ko wax na dëgg de waaw ah, nee na ne ndax damay gis ah góor jàpp ndigal jigéen ah, ñuy fecc fecc yoo xam ne dëgg dëgg te mu leer ma ni kii bi jabaram ah loolu daal dëgg dëgg ñëwee mu ko def ci weeru koor maanaam kon segam nag loolu moom sega mbir mi noonu la demee daal ci la ñuy xamee ni quoi ah loolu képp koo xamante ne yaa ngi koy jéem a daganal daal dangay bëgg a wax lu la neex kese waaw loolu daal moo tax képp koo xamante ne maanaam mu ne mu ne nag euh, kon loolu tamit lu mat a bàyyi xel la euh, beneen mbir bi nga maanaam kon te loolu waa ahlu tasawuf dañuy faral di wax ne ñi nga xamante ne ñoom ñuy sóobu ci yàlla ab bi li mu war a def li ko war moom mooy li nga xam ne mooy sunna yi daf koo war di topp kéem li nga xamante ne noonu lay toppee farata yi waaye naka noonu yi ñu bi daf koo war di bàyyi kéem li nga xam ne noonu lay bàyyi yi xaraam yi maanaam te loolu moom mooy yoonu yàlla te waa ahlu tasawuf ñëpp wax lii te loolu tamit beneen mbir la beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom lay euh, moom moom lay moom lay wax fii moom mooy bu borom xam-xam yi rahmatullah alayhi wuutee ci mbir maanaam nga war a jàpp li nga xamante ne moom mooy li gën a wóor Euh, kon euh, loolu ngir ne loolu tamit dalay setal day setal sa diine ni ci noonu dafay setal sa der mu ne waman képp koo xam ne nag waqaa rot na ci subuhaati ci lënt lënt yi mm-hmm. kara'in ñi ngi mel ni ab sàmm boo xamante ne yara yara dafay sàmm xaw la ci lu wër alxima ak aw ñakk maanaam yuusiku nga xam ne xaw tuuti ak yu mu laal ko maanaam comme kuy sàmm bu fekkente ne dafay sàmm maanaam muy muy sàmm ci wër ci ci ci aw ñakk maanaam ñakk toolu jàmbur maanaam nga xamante ne buy sàmm lu mu gën a sori ñàkk wi looloo gën ci moom loolu moom nag moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim jëlee ci baat ci wax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp koo xamante ne da ngay euh, jëfee euh, da ngay jëfee jëfee maanaam da ngay nga xam da faral bi dugg ci yu euh, yu ñu sit yi lu bari loola daf lay yóbbu nga dem ba def lu xaram waaye képp koo xamante ne yu dagan yi tamit yi nga xamante ne dagan na waaye sibuñu ko da nga ciy ëppal da nga ciy exagérer ci di ko jëfandikoo bu boobaa loola mën na laa yóbbu ba nga dugg ci yi ñu sib yi bu boobaa ngay bëri lu ñu sib yi nga koy ëppal ndax yu ñu sib doo ci am bàkkaar waaye nag boo ko bàyyee te yàlla tax da nga ci am payub yàlla waaye bu boobaa nag mu ne boo ko dee def nag lu bëri moo lay yóbbu ci yu xaram yi naka noonu niki noonu bu fekkente ne da ngay sàgganee yi nga xamante ne ñoom dañ koo sopp lu bëri loolu dana yóbbee ci ngay bàyyi yi nga xam ne ñoom ñoom lañ gën a sopp mooy sunna yi gën a yi gën a am doole waaye bu fekkente ne da ngay sàgganee sunna yi loolu da lay yóbbu ba ngay sàgganee farata yi loolu moom moo tax kon moo tax mooy waxu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam képp koo xamante ne da ngay sàmm ah mu ne kéem mu ne ku ku ku ku ku dugg ci yillant yi nag moom mook sàmmkat boobu ñoo yam ndax xam ngeen ni ab ay bëy su rawatina ay bëy boo leen dee sàmm ngay gën di jege Euh, tool bi ñag bi maanaam boo moytuwul day jekki-jekki rek am kenn ci ñoom ku ku ku ku bëtt ñag bi te comme niñ koy waxe bëy moom bu xoolee bëtam xaj feet rek day jàpp ne moom xaj na fa bu ko defee mu jéem a dugg waaw te bu boobaa da daal di ruur toolu jàmbur problème am maanaam loolu mu nekkoon nag ala waawee wa inna li wér boo mooy li kulli malakin ñeel na bépp buur ximan aw aw aw aw ñag aw tata maanaam loolu buur yi noonu lañ daan am dañ daan am ay forteresse yoo xam ne moom lañ daan am mu ne yoo xamante ne moom dañ daan bañ képp ku ko jege mm-hmm. mu ne alaa waawee inna li wér booru mooy xemallaahi ñagug yàlla te tatak yàlla gi fii ardi yi ci suufam sii maxaarimahoo mooy yamu xaraamal kon yooyu la xaraamal ne bu leen ko laal loolu moom moo tax képp kuy sóobu ci yoon yàlla bokk na ci li nga xam ne moom nga war a sàmmanteel mooy nga xam yan la yàlla xaraamal nga moytandiku ko mm-hmm. te yooyu muy gën a mag nga war koo waxoon sallallahu alayhi wa sallam sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu ne ko ittaqil maharima takun a'bada an-nas teetal mooy tundikul yi nga xamante ne moom mooy yu xaraam yi su ko defee nga daal di bokk nga daal di nekk ci dàq jaamu yàlla ci nit ñi mu ne waaye nag ala waawee wa inna li wér boor mooy fil jasadi nekk ci nekk na ci jëmm mudghatan aw suux maan nekk na ci ab suux boo xam ne iza salaha saa yu baaxee salaha dana baax al jasadi jëmm ji kulluhu lépp wa iza fasadat waaye saa yu yàqoo fasada dana yàqu aljasadu al jëmm ji kulluhu lépp alaa waawee wa hiya te loolu alqalb mooy xol maanaam xol moom mooy li nga xamante ne kon danga nga koo war a sàmm ngir ne xol mooy tukki jëm ci yàlla kon moom nga war a sàmm te it kon cër lii tamit dañ ciy jàngee ne mbooleem yi ngay def ci yu baax yi wala ci yu bon yi dañuy am ay jeexital ci sa biir li comme ni mu ñëwee ci hadith yi maanaam noonu jeexital googu ñuy am ci sa xol loolu moom mooy indi problème bi mm-hmm. loolu moom moo tax nga war ko nga war a teet nga war a moytandiku mu ne <coughs> te kon euh, bu boobaa itam dañuy xam ne nit ki suy def lu baax jeexital googu muy am ci xol bi moo koy laabal te loolu mooy nekk énergie mooy nekk leer gi nga xam ne mooy nekk énergie bi nga xam ne moo koy alimente ngir mu gën a mën a naaw dem ci boromam <coughs> <coughs> subhaanahu wa ta'ala poids yu bon yi muy def yooyu ñoo koy waddal yooyu ñoo koy diisal yooyu ñoo koy waddal <clears throat> ndax ñooy nekk ay lëndëm yi nga xam ne ñooy nekk ci xol kon su fekkente bu boobaa nag ñu xamee ci ne tamit nit ki war ni jikko jikko yi gën a baax ci jikko yi maanaam ci xolam surtout mooy ngëm yàlla wéetal yàlla ragal yàlla jublu ci yàlla yaakaar yàlla jël mbirum yëpp wéer ko yàlla bëgg ñi nga xam ne mooy bëgg yeneen bi sallallahu alayhi wasallam te bëgg lu baax te bëgg mboolem ku baax ak mboolem ñi nga xam ne li nga xam ne moom la yàlla bëgg subhaanahu wa taala nit ki noonu sori mboolem yi nga xamante ne day yàq lu demee nekk ay iñaan lu demee nekk soxor lu deme nekk rëy lu deme nekk yaakaar ne yaa gën nit ñi wax yu deme nekk ah, ak yeneen ak yeneen rek mboolem mboolem contraire yi nga xam ne moom lañ jotoon a tudd ci yi nga xam ne moom nga waroon a moom la moom lañ war a meloo ak ay ngistal ak ay déggtal ak ak <coughs> <coughs> ngir ne yooyu bu nekkee ci xolu nit <coughs> lu baax daf koy yomb daf koy daal di yomb ci biiram yomb ko ci bitam te loolu mooy condition yoonu yàlla am loolu nag lu fait que mu wax ji lëkkale ko am ne li dagan leer na ak li xaraam leer na moom mooy ne ndax xol bi moom mooy aju mooy xaqiqa bi ci xol bi lay lay ne waaye sharia bi ci cër yi lay feeñe kon bu boobaa loolu day tegtale ci anam gu leer ci ne sharia ak xaqiqa kenn mënu leen a tàqale kon euh, hadith bi <coughs> imam al-Bukhari rahimahullah solowaat na ko ci hadith numéro deux mille cinquante et un imam Muslim rahimahullahu taala solo na ko ci hadith numéro mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf imam at-Tirmidhi rahimahullahu imam Abu Dawuda rahimahullah solo na ko ci hadith numéro trois mille trois cent vingt-neuf imam at-Tirmidhi solo na ko ci hadith mille deux cent cinq imam an-Nasa'i solo na ko hmm, quatre mille quatre cent cinquante-trois ak cinq mille sept cent dix imam Ibn Majah moom solo na ko ci hadith numéro trois mille neuf cent quatre-vingt-quatre imam Ahmad ibn Hanbal solo na ko ci hadith numéro dix-huit mille trois cent quarante cent dix-huit mille trois cent soixante huit <coughs> dix-huit mille trois cent quatre-vingt-quatre dix-huit mille quatre cent douze ak dix-huit mille quatre cent dix-huit kon mooy ashaabu kutubu sitta al jamaa soloo nañ ko mooy juróom-ñaar ñi as-sab'a euh, mu ne baa bunt bunt bunt ngi nii maanaam muy leer mu ne adaa'ul jooxe al xumusu euh, juróomeel ba minal imaani ci ngëm la bokk am na ñoo xamante ne dañu ci riwaayat Abu Zar dañ koo def al xams mooy adaa'ul xams <coughs> mooy joxe juróom te mooy juróomi ponk yi lislaam waaye loolu njuumte la li nga xamante ne moom moo wér moom mooy alxumus moom mooy juróomeel bi maanaam moom mooy lan moom mooy moom mooy ni li nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala nan wa'lamu anna ma ghanimtum fa inna lillahi xumusuhu wa li rasulih maanaam xam leen ni lépp loo xamante ne moom ngeen amee ci woomal ndax li nga xamante ne moom mooy al ghanima mooy li nga xamante ne dañoo dem xare ji am ko loolu moo tudd ghanima waaye su fekkente ne al fayu fayu moom mooy lépp loo xamante ne nit ñi dañoo dem xare ji mm. euh, jotuñoo xeex gaa ya daw bàyyi ko fa butin boobu loolu la ñu tuddee al fayu waaye bu ñu leen boolee ñoom ñaar loolu moo tudd al anfal loolu moo teqale diggante anfal ak ghanima ak fayu mm-hmm. euh, loolu nag moom mooy maanaam loolu mu wax ne nag ci ngëm yàlla la bokk am na tamit leneen loo xamante ne moom mooy alxumus moom mooy mooy li yonent bi doon wax sallallahu alayhi wa sallam wa fi rikaazil xumus mooy ar moom mooy lan <coughs> mooy masalan bu fekkente ne da dem ba ca àll ba foo xam ne kenn moom ko nga daal di ngay gas wala nga koy li nga fay liggéey daal di fay gis benn trésor boo xamante ne moom nga fa fekk ah wala boog sa biir kër nga jënd kër di ko defaraat wala yu mel noonu nga gis ko trésor boo ko découvrir ci suuf maanaam ci suuf si loolu bu boobaa da da da nga ciy war a génne asaka loolu moom amul dans léeg-léeg jàpp nga koy nga ci génne asaka mais un cinquième bi ngay génne un cinquième mu trésor bi loolu ngay génne li ci des nag yaa ko moom voilà loolu mooy alxumus maanaam loolu tamit beneen la ci xumus amma xumus bu njëkk bi nag mooy li nga xamante ne ñoom la ñuy jox waa kër yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ne ñoom dafa xaraam ci ñoom ñuy jëfandikoo sarax niki noonu ñuy jël azaka loolu moom moo tax ñoom comme dafa xaraam ci ñoom moo tax ñoom yee borom bi nag subhaanahu wa taala beral leen loxo foofu maanaam ñu am xumus maanaam mooy baytul maal maanaam bu ñu amee trésor public ci jullit ma loolu ci mu ne bu ñu amee trésor public alal jooju un bi nga xamante ne mooy alal ji ñuy gagné ci xeex beeg yeneen ak alal ji ñuy am maanaam un cinquième bi dañ leen koy jël jox leen ko ñoom waa kër yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam mu ne bil isnaad muttasil fi awwal kitaab ilayhi qaala haddasanaa Ali ibn al-Jaan te moom mooy Ali ibn al-Jaan ibn Ubayd al maanaam ngir ne ku tudd alim tamit dañ koy faral di wax abul xasan maanaam loolu tamit comme ni ñu doon wax léegi ci kunya yi mm-hmm. moom mi ngi gane adduna cent trente-quatrième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Baghdad la dëkkoon maanaam suñu xadiis bee weesu buñ xoolee waa Kuufa ñoo ko solo mm-hmm. ah, bi moom ci wa kii mu ne qaala axbarana Shu'ba te moom mooy ibnu Hajjaaj al-Ataki rahimahullah al-Wasiti thumma al-Basri mm-hmm. rahimahullah mu ne an Abi Jamra Euh, abi jamra moom mooy nasr ibn imran nasr ibn imran ibn isam euh, wax nañ ibn asim ibn wasi' al ad-dubai al-basri mooy abu abu jamra moo tax dàkkantana mooy abu jamra te ad-dubai dañu koy wax tamit abu hamza waaye loolu ak njuumte la li muy gën a siiwee ci dàkkantalam mooy abu jamra moo tax fii mu ne qaala euh, moom mi ngi mu ne qaala haddathana abu jamra maanaam moom mi ngi génn àdduna cent vingt-septième année ginnaaw gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, am nañu ne vingt-huitième année la ci taabi'i yu mag yi la bokkoon bokkoon ci kenn ci borom xam-xam yu mag yi di yi comme ni imaam euh, az-Zahabi waxee ahadu a'immatil ilm wa kaana imaaman thiqa imaam al-Hafiz ibn Hajar daal ne thiqatun sabt maanaam kon lool mooy ne maanaam ci borom xam-xam yu mag yi la bokkoon mu ne qaala nekkoon qaala mu ne kuntu nekkoon naa koo xam ne aqudu dama toogoon ma ibn abbas mooy abdullah ibn abbas radiyallahu anhu ibn abdul muttalib di sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallama ñu koy dàqante lay abul abbas radiyallahu ta'ala maanaam mu ne abu bi ah, ah, rahimahullah ne man dama toogoon ma ibn abbas yujlisu nii fekk mu ma daan toogal maanaam yujlisu nii mooy fekk mu ma daan toogal ala sariri yi ci ah, ci gàngu naay ci gàngu naayam ah? waaw maanaam euh, maanaam mooy gàngu naay mo sariir dañuy wax sariirul mulki masalan mooy gàngu naayu buur mooy comme trône bi wala boog maanaam mooy li nga xamante ne daal fi la ñuy toog ngir maanaam soit di joxe ay atte wala boog ngir ne damaa nekk buur léeg-léeg nag mën naa bañ a nekk sax ab ab fauteuil mën naa bañ a nekk ab kii mais mu nekk rek xëy na place boo xam ne dañ koy yëkkati ngir mandargaal daal ni fii ki fii toog muy kilifa gi maanaam bu boobaa ñu ne tey masalan tey buñ nee diw sàngam moo toog ci xilaafa gi loolu tekkiwul ne dafa am chaise buñ fi teg mu ci toog voilà maanaam mais da wala boog diw moo toog ci nguur gi tegtalewul naanam ne dafa am benn chaise buñ fa teg ni chaise bii mooy chaise nguur gi déedéet buñ nee diw moo toog ci nguur gi ci jal bi diwa toog ci jal bi voilà maanaam dañoo bëgg a wax ne rek mooy buur voilà foofu nag mu ne da ko doon toog da ko doon toog loolu nag ci ngaagu maanaam benn xeetu euh, euh, kon trône la boo xamante ne maanaam ngir ne Mawlana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala ma dafa nekkoon maanaam foofu euh, dafa nekkoon ci Kufa dafa nekkoon qaadi yi mm-hmm. boobu mu nekkoon nag moom it ñu ko fay toogloo bu boobaa moom mu ko daan toogloo ci wetam daan ko ja daan ko daan ko ngir mu mu koy mu koy mu koy firil mhm. moom mu koy firil waxu ñi ci def wala boog mu koy jëlal seen doléance yi ak yu mel noonu mhm. maanaam liggéey yu bari yooyu la ko doon jox ngir mu def loo ko ko mhm. moo tax muy leeral mu ne fa qaala daf ni ko axin toogal taxawal gis nga saxal indi fi man xatta mbéta ajaalu ma def ajaalu ma def laka ñeel la ñeel la man ak cër min maali ci sama alal mooy alal gi nga xam ne mooy euh, li ñu tuddee al arzaq maanaam moom mooy budget yi nga xam ne moom la ñu joxe moom lañ dégager pour pour buur bi maanaam kilifa ji ki nga xam ne moom mooy xaabe bi mu war koo teg maanaam kooku daf koo war a maanaam budget boobu budget bi mu de bi ñu dégager noonu euh, daf ci fay ki nga xam ne moom mooy kii nekk ci wetam ku ku demee nekk greffier bi ak ñu mel noonu maanaam loolu maanaam moom rôle boobu la doon jouer voilà moo tax mu mu leer loolu mu ne waaye nag. fa aqamtu nee na ma toog ak maahu ànd ak moom ni ñaari weer maanaam di gis kon ni ko laa naa Abbas wóoloo woon radiyallahu anhuma mu ne ko kon nag nga daal di ma daal di toog ak moom ñaari weer su ma topp mu ne inna lu wér boor mooy wafda Abdul Qays maanaam fii nag laata am muy nettali lii dafa am lu ko waral la ko waral moom mooy dafa am benn jigéen bu ñëw koo xamante ne dafa yoroon euh, nabis maanaam xeetu nabis maanaam mooy xeetu euh, ndox lañuy jël Euh, jël masalan euh, tàndarma sànni ko ci mooy in mooy ndax intabaza mooy sànni na ko voilà moo tax voilà maanaam moom da ko ci daan dañ ko ciy sànni bu ko defee bàyyi ko ci fan lii comme li yeneen ci bi wax sallallahu alayhi wasallam fan ak gen maanaam euh, bis maanaam ak guddeem bu fekkente ne ci jamonoy tàngoor la bu dee jamonoy daay ñetti fan bu boobaa nga gis ne après càq gi day daal di def ci ndox mi bu boobaa ñu di ko naan ñoom loolu lañ ko dañ ko daan def xeetu naan boobu xeetu boisson boobu dañ koo amoon voilà xeetu jus la maanaam ñoom boobu dañ koo amoon léegi nag boobu nag la doon wax nag ne maanaam jigéen ji nag dafa ñëw indil ko benn jurra maanaam benn euh, ne ko euh, ndaali sama ndaali maanaam nga xamante ne moom loolu laa ciy def ndax loola mën naa koo def waaw wala déet mu ne ko déedéet mbir mi nag jaaxal ko mu ne ah mais man mais man loolu loolu loolu dama yor man tamit sama ndaa boo xamante ne loolu laa ci def léegi nag ci la ko leeralee lii mu ne ko mu ne ko euh, mu ne mu ne ko topp na moo tax mu ne suma ba ñaari weer ya doxee demee nee na moom ñaari weer la toog ak moom ñaari weer la toog ak moom wax ko mu ne suma topp xaala mu ne na li wér bu wóor mooy maanaam moom la koy leeral masala boobu la koy leeral mu ne ko li wér bu wóor mooy da maanaam wax euh, wafda Abdul wax wafd moom mooy délégation voilà mooy délégation Abdul Qays lamma ba nga xamante ne ataw dañoo dikkee annabi ñoom nag aw xeet la ci banu Rabia ci Rabia ndax ngir ne arab yi ñaar lañ mooy arabu Rabia ak arabu Mudar mu ne ndax ñaari doomi àddinaa ni Mudar ak Rabia maanaam voilà maanaam mu ne Abdul Qays doomam yi mu ne mu ne mu ne kii kon moo tax Abdul Qays ñoom seen maam la waaj am tudduñu moo tax ñu naan Abdul Qays comme masalan buñ ne waa kër c'est euh, ça wa buñ ne waa kër Mbay Fall maanaam fekk ne euh, jubluwuñ ci ne Mbay Fall mi ngi dund waaye dëkk ba ci boppam moo tudd kër Mbay Fall voilà waaye wala boog waaye loolu ci condition wu ni kasañtoon dëkk ba moo doon Mbay Fall te doomam yi dëkk fa maanaam loolu lu mel noonu la moo tax ñu naan ab wafdu Abdul Qays mm. maanaam ñoom lamma ba nga xamee neete ne ataw ci la ñu dikkee annabiyya ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala dafa wax ne mm-hmm. manil qawmu waaw ana ñi nit ñi ñoom ñooy ñan mm-hmm. mu ne aw wala boog manil wafdu ñan ñooy gàngoor gi nga xam ne moom la ñu mooy délégation bi ndax ñoom dañoo am euh, particularité waa waftu waa Abdul Qays seen seen dëkk seen mbooloo mi mooy bu njëkk bi moom mooy ñoom ñooy njëkk jóge nekk kuréel ñëw seet ci yenent bi sallallahu alayhi wa mooy jóge feneen fu bokkut ak Madina mooy benn ñaareel te ñoom ñëpp ñoom ñooy tamit groupe arab groupe bu doog a tuubandoo ñoom ñëpp presque dëkk bi yëpp tuub dugg ci l'islam ñoom ñoo ko jëkk def ñett ñett beneen beneen bi ci def mooy foofu la ñu njëkk jullee ajjuma ginnaaw Madina ndax waaw ginnaaw Madina ngir ne Madina Munawwara benn juma moo fa amoon mooy juma yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yeneen yi ay jàkka lañ ajjuma bu jotaan dañ daan dem jumaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëpp jullee fa waaye nag foofu ñoom ñooy njëkk a julli jumaa beneen ngëneel bu ñu am mooy ne ara mooy ne bi nga xamante ne moom la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi mu làqoo ba Seydina Abubakar radiyallahu anhu yoo jël jël xilaafa bi ñoom bokk nañ ci raar ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñoom ñoo bañul woon a joxe azaka hmm. voilà maanaam yooyu moo tax ñoom kon borom yu ngëneel lañ te loolu moo tax bi yenente bi sallallahu alayhi ñu ko waxee bu ñu ne manil ñan ñan ñooy ñan ñooy gaay ñan la kat ñan ñooy nit ñu ñëw wala boog délégation bi ñan la euh, loolu nag aw bi wala wala bi kooku sikki sàkk la boo xamante ne ginnaaw fo aba foofu la sikki sàkk gi tàmbalee am xaalu ñu ne ko Rabi'a xanaa Rabi'a lañ de waa Rabi'a mooy ndax banu Rabi'a lañ bokk mm. mu ne xaala mu ne ko marhaban ñu ngi leen di tatagal ñi ngi tatagal bil mi ci nit ñi aw wala boog bil wax bi ci délégation bi xayra xazaaya du ñu ñuy du ñu ñuy am gàcce wala nadaama wala boog ñuy rëccu maanaam loolu tamit beneen ngëneel la bu ñu am mooy yenent bi sallallahu alayhi wa sallam lam wax ji mu leen wax mais da ñi ngi leen di tatagal ba pare daan ni dañuy nekk yéen di ay nit ngeen ñoo xamante ne doo leen am gàcce te doo leen du ñuy rëccu fa qaalu ñu ne ko ya rasulallah e ndawal yàlla le sallallahu alayhi wa sallam inna naka ñun li wér bu mooy laa nastati'u ñun du ñu am amuñu kàttan mm-hmm. maanaam manuñu an na tiika ci ñu lay dikkee illaa nderet fii shahril xaraam yi ci weeru weer weer yi ñu armal mm-hmm. or ormal mooy weer yi ormal moom mooy zul qiyada zul xijja mooy weeru aj maanaam ak bi weer wi ko jiitu mm-hmm. weeru aj ak ak euh, muharram ak après rajab maanaam ñeenti weer yooyu mooy fiha ashharukum ashhurul arbaat ah, ashhurul hurum maanaam ñett ñoom ñooy ñetti weer yi nga xamante ñeenti weer bokk yi nga xamante ne dañ leen a ormal maanaam foofu bu xeex amee ba moment boobu trêve day am pendant weer yooyu trêve day am araab yi sax bu njëkk bi ñoom dañ ko daan moo tax même boobu foofu moo tax nag ñu ne ko ñun nag période bii moom rek la ñuy mën di ñëw di la seet si ngir mu ne ndax lu tax mu ne wa bay na naa ndax dafa nekk suñu diggante wa bay naka ak yow haadal wax haadal xay yi ñi nga xamante ñoom ñuy kuréel gii maanaam di dëkk yii nga min ku faari te bokk ci ci yéeféeri dara ci waa Bani Mudar waaw loolu moom moo tax ñooñu euh, ñooñu ñoom ñoo nekk suñu diggante te du kon ñun duñ leen mën di jéggi di ñëw fii ngir de dañuy sonal ñu maanaam ñoom nag seen ñëw gi boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi wuute nañ ci ban année la maanaam am na ñu ne ñeenteelu at bi la ñenn ñu ne juróom benneelu at bi la ñenn ñu ne juróom ñetteelu at bi la waaye ala kulli xaalam ñoom ñoo njëkk a ñëw seet ci yeneen bi sallallahu alayhi mu ne ñu ñu daal di koy laaj nag maanaam ngir ñoom dañoo yeewu dañoo yeewu luñ xool luñ ko wax dañ ñu ko fa mur naa digal ñu bi am riñ ci mbir moo xam ne fas luñ buy dog lay doon maanaam mbir lay doon boo xam ne day leer nañ te dafay dafay nekk loo xam te ne buñ ko xësee ba jàpp maanaam doog ñu doog ñu nekk dañuy xam ne lii daal mooy mbir mi voilà mbir mu dogu lay doon nux biir bu ko defee ñun ñu xabaare bi yi ci mbir mooma man ñi nga xamante ne waraa ana ñoo nekk suñu ginnaaw ñun ñoom lañ bàyyi kër ga ca dëkk ba ñu bu ko defee ñun bu ñu delloo ñu daal ne leen ah yeneen bi de sallallahu alayhi wasallam ñun de ba ñu demee lii lañu wax nañ jàpp kon ci lii loolu dafay tegtale ne maanaam moo tax loolu day tegtale ne boo seeti jee nitu yàlla yi wala nga seeti boroom xam-xam yi da leen di demander ay conseils yoo xamante ne da maanaam day day day day day leer en fait voilà loo xamante ne bu buñ la ko xësee ba wax maanaam yow ci sa dund yëpp da nga koy jariñoo ba keroog ngay dee doo da leer ni lii moom ba keroog may dee dana ma jariñ mm-hmm. waaw waaye dem di ko la di laajte ay naka war dëkk beeg naka taw beeg ah, ak ndax ñax mi sax naag ah, ak fu jur gi toll ak ay ay montre yi bi nga so bi nga takk ñaata lay jarak ay sa yére bi rafet na waaw fu ma ko mën a amee xeet yooyu. Ah, ah, wala boog ngay waxtaanee actualité politique beeg yooyu loolu dëgg-dëgg ak ñàkk jot ak ak ak loolu moom dëgg-dëgg ak ñàkk yeewu la hmm. waaw dégg nga moo tax ñoom lii lañ ko laaj dégg nga mu ne fa mu ne wa nadd xul bu ko defee mu ne waaye xoolal liñ ci teg boo ñu waxee lii ba ñu def ko hmm. wa nag xul la lool day nekk sababu ñu dugg bi yii ci sababu loola aljanna te aljana hmm. maanaam mu leer nañu moom moom sawara moom doon fa defati moom moom lii boo ñu ko waxee rek daañu dem aljana dégg nga wasaaluhu ñu laaj ko itam anil ashribati ci naanu yi yi nga xam ne moom lañuy ñuy naan waaye fa amarahum yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daal leen digal bi arba'in ci ñeent mu ne wan mu tere leen an arba'in ci ñeent amarahum daf leen a digal bil ci ngëm billaahi ci buur yàlla wax dafoo mu dong bañ koo bokkaaleeg dara bu yàgg yàgg yàgg ba ni ba nga ba nga jàpp ne keneen moo yàlla ku dul yàlla gëm ko moom dong nga jàpp ko moom kese xaala mu ne leen waaw atadruna ndax xam ngeen mal imaanu lan mooy gëm billaahi ci yàlla wax daxoowu moom kese maanaam wax ji daf leen koo wax ngir lan ngir yee seen éveil maanaam ngir yee leen ci ñu mën a def attention est-ce que xam nga lii mooy lan maanaam loolu xeetu waxin la boo xamante ne kuy jàngale tam daf koy war di def léeg-léeg mooy di wax nangam daal ne est-ce que xam nga loolu muy tekki ak est-ce que xam nga kan est-ce xam nga loolooy lan hmm. maanaam bu ko defee kii kii dégg moom day daal di taxaw ne eh il faut ma xam ko maanaam nga gis ne bu ko defee mu déggee ci loolu ñu mu ne leen ndax xam ngeen lan mooy ngëm yàlla dëgg dëgg moom kese xaalu ñu ne ko ñoom it xoolal liñ doon allahu yàlla wa rasuluhu ak ndawam li sallallahu alayhi wa sallam ah allah mu ñoom ñoo gën a xam maanaam ñoom nekk ñu fa naan ko ah waaw gëm yàlla kay ñëpp ko xam non c'est évident gëm yàlla xam nañ ko ñun ñëpp xam nañ luy gëm yàlla déedéet dañ dañ loolu dafa bokk tamit ci teggin maanaam nit maanaam tegginu kuy jàng tamit doom daf cee bopp maanaam du ne duy wan kiy jàngale ne ko li ngay wax ni xam naa ko ah dafa xam naa xam ngeen nit ñi buñ gëmul woon yàlla du ñëw voilà buñ gëmul woon yàlla du ñëw de waaye et pourtant biñ biñ ko bi leen yent bi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen luy gën yàlla dañ ñu ko wu yàlla ak yent bi moo ko xam ñoo xam maanaam loolu dafa bokk ci teggini maanaam ñu ne xaalu ñu ne ko allahu yàlla wa rasuluhu ak ndawam li sallallahu alayhi wasallam a'lam ñoo gën a xam xaala mu ne leen shahaadatu mooy seede gëm dëggal wóolu ci li mbir tey mbir mooy laa amul benn buur boo xam ne def na ko jaamu ci dëgg la ilaha amul benn buur boo xam ne jaamu ga dara jariñ ñàkk jaamu ngay lore laa ilaha amul benn buur boo xamante ne moom moo yelloo ci ci joxe ndigal aka bàyyi aka aka joxe ay tere yu dogu laa ilaha amul kenn ku am ca dëgg laa ilaha amul kenn kuy amal di saxal di dindi ak a teggi laa ilaha amul kenn ku yor dogal yi illa ku dul buur yàlla wa anna te li wér bu wóor mooy muhammadan sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulullah mooy ndawal yàlla li dégg leen wax ndekete gëm yàlla dëgg mooy boo gëmee ni laa ilaha illa yàlla du nangu leneen lu dul nga teg ci muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam loolu point bu essentiel la wa iqaam waaye tamit mu mu mu teg ci ne te moom mooy mu maanaam loolu kon moom mooy bu njëkk bi maanaam mooy point bu njëkk bi maanaam gëm yàlla moom dong tekkiwul nga ne man yàlla rek laa gëm yent bi non bokku ci wala nga ne man masala nga naan man daal lu ci alxuraan rek laay jëfe man daal alxuraan lu ci ñëw dinaa ko nangu waaye daal xadiis yooyu bon man je fais attention déedéet ba tey kon gëmugoo yàlla mm-hmm. gëm yàlla mooy nga gëm yàlla ba pare gëm ni ki lay jàngal nan la ñuy toppee yàlla mooy yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa wa it moom la yàlla yabal moom mooy mooy mooy tajalli loolu moom ci ci voilà tajalliyaat bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo nekk ci ci àdduna bi wa iqaamu te moom mooy ñaareel mbir bi ma leen di digal mooy iqaamu taxawal as-salaat julli ñetteel mooy wa itaa ak joxe az-zakaat wa siyaamu ak woor a ramadaana weeru koor waaye waa am tootuute na ngeen di joxe minal maghnami ci li ngeen di màng mooy boo leen demee ba xaree gañi dara na ngeen ci joxe alxumusa euh, juróomeel ba maanaam boo tax bu dee xumus bu dee bu dee bu dee mbir mi ganima la xumus moom la ñuy joxe bu dee fay la wax naa la teqantal bi mm-hmm. bu dee fay u la quatre quatre cinquième bi ngay joxe voilà parce que il faut dara kon yow un cinquième bi rek ngay jël waaye bu fekkente ne nag kii la bu dee ganima un cinquième bi ngay jël ngay joxe ah, kon mu ne mu mu di wax li léegi fii laaj bi mooy ana lan moom moo tax waxul ak waxul ak aji Makka bu boobaa tontu bi moom mooy ñu xoolee ne ne aji Makka ñu ngi koy faratal ban at voilà ah déedéet aji Makka neuvième waaw neuvième jàpp dixième neuvième lañ ko lañ ko war a sartal jàpp dixième te ñoom ci li gën sori ci li boroom xam-xam yi wuute mooy ne huitième année lañ ñëwoon kon mooy ne aji màkk nekk gu toon farata mu ne wan naxaahum waaye tere na leen maanaam lii wax ji bu mujj bi moo tax imaam al indi xadiis bi fii voilà waaye wan naxaahum mu tere leen an arbaa ci ñeent mu tere leen an an anel xantam maanaam mu tere leen ay ndaa maanaam ndaa yi nga xam ne yii yëpp parce que ñoom dañ koo laaj yi ñuy naan mooy ak ak nabis yi ñuy def waxoon naa la maanaam mu tere leen ndaa yi ne leen ndaa yi moom bu leen ci defati seen affaire yooyu waddu baa mu daal di leen di tere tamit kokk yi mooy comme këll yi ndax dañ daal jël këll yi xam ngeen kokk yi bu këll yi bu déwee ba dëgër yu mag yi mais yu mag yi comme leget yi voilà nga xam ne dañ koy def dagg ko mu nekk comme nii dagg ko mu daal def nii ñu dagg ko ñu def ndox mi ci biir di ci dugal seen affaire yi waaw mu nekk résistance waaw mu ne loolu mu tere leen ko wan naqiiri ak xottu tàndarma maanaam xottu dattu tàndarma maanaam mooy dattu tàndarma bi mooy tronc bi dañ ko daan jël tamit dagg ko def ko risque kii ko def ko genre ndaa dagg maanaam gas ci biir loolu tamit ngir mu nekk ko ah wal muzaffati te moom muzaffat moom mooy lu ñu bitumer wala goudronné ko maanaam ngir defar ko ba mu nekk tabax ba mu nekk ndaa lu mel ni ndaa wa rubbama te sax amaan na ne xaala nee na al muqayyar mooy mooy mooy mooy muzaffat rek moom mooy lu ñu bitumer wala lu ñu lu ñu goudronné wa xaala mu ne nag yeneen ci bi sallallahu alayhi ne maanaam fii bu ñu xoolee euh, Eh, subhaanallah lal ñaata la leen digal ñeent la wax ne la leen digal waaye ñaata la leen digal nañ nañ compter nañ compter juróom la leen digal maanaam mooy mafhumul adat lii bokk na ci liñ ciy jàngee ne mafhumul adat amul doole mafhumul adadu laa yu'tabar maanaam mooy bu ma nee la danaa la jàngal ñeenti mbir ma jàngal la fukki mbir ba tey maa ngi ci wax maanaam ñeenti mbir danaa la ko jàngal tëkkaliwul ni ñeent dongu laa lay jàngal maanaam mooy dana la jàngal ñeent voilà bu ma nee la ah man de yor naa fii 10 euros tekkiwul ne 10 euros kese laa yora ah. mais yor naa di euros nag <laughs> yaa ngi dégg voilà loolooy ma fuumul addat voilà <coughs> dégg kon mu ne waaye waa waaw yeneen bi sallallahu alayhi la mu ne qaala mu ne wa qaala mu ne ihfazuhunna na ngeen ko wattu wattu leen yii wa axbiru te ngeen xabaare bi hinna ci yii ma leen xabaare man ci yii ma leen dénk man ñi nga xamante ne waraa okum ñoo nekk seen ginnaaw maanaam kon bu ñu xoolee yii ñoom ñooy kon yii day wane ni yii dañoo essentiel euh, waaye am na ci baabul ashri kitaabul ashri ba maanaam wax ji bi ko Mawlana Ibn Abbas di nettali radiyallahu anhu xamutoon ne parce que ku mel ne Mawlana Ibn Abbas ku mel ne Mawlana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu dañoo jàpp ne nag dafa xaraam hmm. waaye dañoo xamutoon ni yeneen bi sallallahu wax na te xadiis boobu imaam al indi na ko ci kitaabul ashriba kuntu nahaytukum anil intibazi ala hmm. maanaam Euh, ne doonoon naa leen tere ngeen di jëfandikoo nabi fi de waaye nag léegi dee leen ko def waaye ci la indee conditions yi tamit mooy mooy euh, vingt quatre heures su fekkente ne jamonoy tàngoor la et que fan su fekkente ne jamonoy seddaay la waaye bu leen ko bàyyi ba mu leen di mandiloo voilà ci la waxee tamit lépp luy màndiloo rek kullama askara fa fa fa fa qaliluhu xaram maanaam voilà lépp voilà ba ba muy fermenté ba mandiloo leen lépp lu leen di mandiloo nag nangeen ko bu leen ko naan kon maanaam loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ciy jànge mooy saxaaba saxaaba yi mën nañoo liiri ay ci àttee diine ndax lii bokk na ci li wane ne maanaam beneen bi ci des moom mooy ne ndekete boroom xam-xam bu mag parce bu ñuy wax boroom xam-xam bu mag ci xeet bi moom la ñuy wax xabrul umma mooy fóoréew xeet wi ànd ak loolu acte bii daf koo réere loolu tamit beneen mbir boo xamante ne kon moo tax ci yoonu yàlla day laaj tout le temps nga am détachement maanaam ba nga xamante ne da ngay xam ne kii final bi yàlla yenent bi la sallallahu alayhi wasallam tout le temps il faut nga am détachement loo ànd ak sëriñ mu lay wan yoon wi tout le temps ah un moment dangay am détachement ci xam ne finalité bi moom yenent bi la sallallahu alayhi wasallam beneen bi ci def bi nga xamante ne dañ ko ci jàngee itam mooy ne euh, nit ki réere ab àtte ci diine loolu waru tax nga wàcc xormaam xoola subhaanallah salaf yi maanaam trois premiers sahaaba yi radiyallahu anhum taabii ak taabii taabii da hmm. nga ci gis léeg-léeg ci ñoom ñu jàpp ay mbir yoo xamante ne ci wàllu diine parfois bu doon ñun la ab boroom xam-xam moo ko wax tey mais ñi ci def jàpp ñi ci def yéeféer loon nañ la ne la dara yow maanaam lu ne wax nañ la ko mm-hmm. ñoom dañ daan ànd kii jàpp lii kii jàpp lee te téréwul ñu jox ko xorma bu mag mm-hmm. voilà ko mm-hmm. ku mel imam Az-Zuhri rahimahullah ànd ak li mu màgg xam nga moom mooy sëriñ ñoom imam Malik moom ñoom Euh, Ma'mar ibn Rashid ñoom ñoom al-Awzaa'i ñoom Layth ibn Sa'd ñoom ñoom yëpp imam yu mag yooyu yëpp mooy seen sëriñ ànd ak loolu yëpp moom dafa jàppoon ne euh, nopp bu ñuy bu ñuy bu ñuy jàpp bu ñuy jàpp nopp bi dañ koy raxasaale mais kenn du ko masa maanaam booy booy booy booy sëlmu booy raxas sa xar kanam ci ngay raxasaale nopp yi waaye boo yeggee ci masa bi doo laal nopp gis nga moom loolu la jàppoon pour pourtant ñooñu ay taalibe lañ xamoon nañ loolu ci bopp ànd ak loolu yëpp terewul ñu teg ko fi ñu ko teg ànd ak loolu ak ñeneen ñi te yeneen sëriñ yi nekkoon jamono mal gi que convaincre wuñ ko pour mu denc loolu maanaam ngir ne moom loolu la jàppoon ne moo dëgër ànd ak loolu yëpp subhaanallah dañ dañ ko tegoon ci kaw maanaam terewul loolu terewul ñu teg ko ci kaw loolu exemple la yu bari bari boo too xoolee Euh, waxu salaf yi nga di leen topp kii lii la jàpp léeg-léeg da nga ci yàlla ni nga xamante ne moom mooy seen xol bi mu ubbee ko woon ci mën na nangu ku ne ah maadaama jullit la maadaama yàlla yent bi saa ñoo ko ñor même bu dee wuute nañ garawul parce que bu doon ne saa yu ñaari jullit wuutee ci benn masala rek dañuy daal di commencer boot de compter kon ñaari jullit rek dootuñu ànd ci abadan kon ñaari boroom xam-xam dootuñu àndati abadan voilà maanaam loolu dafa bokk ci yoonu yàlla Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhuma lii mu jàpp ni te ci xadis la ko teg yeneen bi moo waxul li sallallahu ko dañ koo folli mm-hmm. te xamul woon ni dañ ko folli mais ànd ak loolu yépp yeneen saxaaba yi radiyallahu anhum ko fonk ko taabi yi fonk ko yëkkati ko hmm. màggal ko voilà et cetera hmm. ah, hadith boobu imam al-Bukhari rahimahullahu taala solo waat na ko ci ay bërëb yu bare bare bare indi na ko ci hadith numéro 87 523 1398 3095 3510 4368 4369 6176 7266 ak 7556 imam muslim rahimahullahu taala indi na ko ci xadis numéro 17 ñaari yoon imam abu dawud indi na ko xadis numéro 3692 ak 4677 imam at-tirmidhi rahimahullah indi na ko xadis numéro 1599 ak xadis numéro 2611 imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 5031 ak 5692 imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah indi na ko xadis numéro deux mille vingt ak trois mille quatre six kon waa ashaabu kutubu sitta yëpp solo na ko ba mu def al imaam ibn Maaja rahimahullah mu ne baabu ma buntuk li nga xamante ne jaa a dikk na am na ci li mbir te mbir mooy ne al amaala jëf yëpp bi niyyati ci yéene la aju wal xesba ak ci jublu ci borom bi subhaanahu wa taala maanaam jublu ci borom bi subhaanahu ci jëmmam wala boog nga jublu ko ci payam ak ci maanaam subhaanallah euh, maanaam wal xisba fii bii dikkul an niyat al amal bi niyati wal xisba dikkul ci xadis voilà dikkul euh, dikkul ci xadis waaye euh, dafay leeral foofu ne maanaam ni nit ki lu muy def rek bi li mu am solo mooy ci diggante teqale diggante lan mooy farata ak lu dul farata ngir mën a ràññetle jëf yi ak it xam ne nangam lay def jaamu yàlla sangam lay def waaye tamit nga waaye tamit nga am nga waaye bokk na ci li ci ëpp solo mooy ixlaas bi ci boppam mooy nga sellal mbir mi nga xam ne yàlla rek a tax may def voilà loolu moo tax al a'malu suwarun qa'ima wala imam ibn Ata'illah rahman al a'malu suwarun qa'ima wa arwahuha wujudul ixlaas fiha maanaam ne jëm euh, ne ne ne jëf yi jëf yi ay jëmm lañu taxaw waaye lii ruuxu jëf ji moom mooy sellal gi nit kiy sellal mbir mi di ko def ngir yàlla kese te mu nekk ci biir loolu moom mooy sax jëf ji mën a am maanaam ji dundu looloo tax jëf ji di am njariñ waaye nag euh, amul waaye euh, loolu moom moo tax mu indi ko mu leeral mu ne waaye wali kulli imri in waaye wali kulli ñeel na kulli képp bépp imri in ak cam ne am na maana waa la mu la mu yéene la mu yéene rek lay lay am fa daxal maa jaa an na euh, waaw waaw non de la moo roon maa kon est-ce parce que ma an ah? na la war a doon non an na waaw la ndax maa maa jaa a an na mm-hmm. euh, ndax foofu verbe bi moo tax mm-hmm. voilà dégg nga mu dafa daxala boobaa dana dugg fii ci moom al imaanu ngëm wal wudu ak njàpp wa salaatu ak julli wa zakata azaka wal ak koor wa sawmu ak wal xajj ak aj wa sawmu ak koor wal akkaamu ak att yi maanaam fii dafay leeral ne euh, yéeni jëf yëpp ci yéeni la aju mu daal di indi ne ngëm yàlla ngir ne bu dee ngëm yàlla li mu ci jublu nag mooy euh, nga maanaam ngëm ci boppam dafay dugg ci ne ci ci ci ci ci ci ci sellal ngëm gi maanaam sellal gi nga war a sellal ngëm gi ngir yàllay kese ci yàlla kese loolu la ci jublu Euh, waaye am maa jëf yi nga xamante ne moom mooy lu demee nekk jublu ci yàlla toroxlu ci yàlla ragal yàlla ak lu demee nekk euh, bëgg yàlla ak yeneen tam bi sallallahu ak yu mel noonu loolu jarul yéene ngir ne ci yàlla kese la jëm maanaam de toute ci yàlla rek la jëm loolu du jar yéene naan maa ngi yéene euh, bëgg yàlla wala maa ngi yéene wiiru ci yàlla man kese déedéet wala maa ngi yéene toroxlu ci yàlla ngir ne loolu ci jëmmi boppam day duggaale ci baatu ixlaas sellal Euh, waaye li nga fi nga xamante ne moom la ñëwee ci ne al wudu maanaam njàpp masalan fii euh, dafay wane ne njàpp yéene daf dafa cee nekk daf cee war parce que bu fekkente ne da ngaa yéene ci njàpp njàpp bi du loolu waxul jumhur la amma ku mel ni imam Abu Hanifa rahimahullah ma Hanafi ak imam al-Awza'i rahmatullah alayhi ak ñu mel ni moom euh, surtout ñoom ñaar ñoom dañoo jàpp ni njàpp yéene du ci farat waaw loolu ñoom dañoo jàpp ni njàpp moom yéene du ci farata ngir ne njàpp dafa bokk ci wasaa'il maanaam jàpp kenn kenn maanaam ndax njàpp duñ ko def ngir jëmmi boppam waaye njàpp dañ koy def ngir mën a def leneen maanaam ngir mën a julli ngir mën a jàng alxuraan kii laal alxuraan ngir mën a def leneen mais njàpp moom ci jëm boppam kenn du ko def te bu mbir mi bu nemee noonu du laaj maanaam yéene dootu ci nekk ci condition waaye loolu et que dañuy sukkandikoo tamit ci ne maanaam mooy njàpp ak sangu farata dañuy sukkandikoo ci ne ba masalan kitaab bi yàgg xam nga boo takkee boo takkee ab yahud wala ab nasaraan euh, saa yu mbërëgëm yi jeexe day day sangu farata wala saa yoo xamante ne nit ki dafa jote ak moom day dem sangu ji wax day danga koy wax mu sangu farata waaye moom comme du jullit ce qui veut dire que ab du wér mm-hmm. kon ce ba veut dire que mais pourtant sangu farata bi muy def wér na ñoom ñu ne la kon nag loolu day tegtale ne yéene bi du ci farata ah waaw mais da koo war sax waaw non sangu farata jarul sangu farata yomb na déedéet non warul bañ yow kon mooy waroo ko woon a takk li muy tekk mooy waroo ko woon a takk ndax daa bokk ci condition takk ñu mel noonu mooy ñu nangu ne sa kër gii attey lislaam a fi dox loolu daa bokk ci condition yi nga leen war a takke ah ah ah yal nañu yàlla sàmm <laughs> yal nañu yàlla sàmm waaw waaw ah, ay du fa dugal sàngara ay du ay yow mel ay bu nit ñi ñëwee day muuru yooyu yëpp dañuy ciy bokk waaw moo tax imaamu Maalik rahimahullah daan wax naan boo leen nit ki bu takkee jigéen joo xam ne du jullit comme yahuud la wala nasaraan la boo leen demee ci réew mu dul réewum jullit day tere nga tëdd moom parce que day bañ nga am fa doom doom ju dul jullit parce que comme moom du jullit léegi boo fa amee doom ju dul jullit doom da day am chance lool pour jël jikko yi ñooña waaw kon bi condition yi ko tërala ala kulli xaalin waaye daal <laughs> ala ala kulli xaalin euh, euh, kon maanaam ne maanaam ngir rek ne wax ne ñee teguñu mbir mi seen li tax ñu wax seen wax ñoom ngir ne dañuy bañ nit ñi jàpp ne euh, ku xamul jàpp ne ñee dañoo wax mais teguñu ko ci lu dul seen bànneexu bakkan alors que def dañ koo teg ci ay dalil mm-hmm. voilà ci lañ ko teg ñoom mm-hmm. voilà dégg nga kon njàpp waaye njàpp farata la mm-hmm. ngir ne euh, moom ci jëmmi boppam ak jaamu yàlla bu indépendant la mm-hmm. maanaam le fait que ñoom ñu jàpp ne du jaamu yàlla bu indépendant looloo wérul ngir ne xadiis yu bari rot nañ ci ngëneeli njàpp rek njàpp kese lu dama nekk xadiis bi daal bu nit ki buy jàpp mooy xadiis bu siiw boobu voilà bu bu bu bu bu gàllax ndikoo wala mu sëlmu maanaam xa euh, yi dañuy rot ak ndox mi xadul xataaya ma al ma aw ma axir xatana ma xadis yooyu ba xadis yi jeex niki noonu maam noonu ba cëru njàpp yi jeex ak xadisu sayyidina Abu Hurayra bi radiyallahu ta'ala mooy mooy mooy taxjil bi ak ak bi mooy xadisu taxjil maanaam mooy xadis bi inna ummati ya'tuna yawmal qiyaamati ghurran muhajjalina min asaaril wudu xadis boobu mais sama xeet dañuy ñëw yawmal qiyaamati voilà seen xar kanam yu weex tàll seen cër yu yi maanaam loxo yeeg tànk yu weex tàll ngir lan jeexitalu jàpp ji ak yu mel noonu maanaam yooyu yëpp ay ngëneel la naa loolu mudraj la moo tax partie boobu voilà maanaam partie boobu mudraj la daan ci ñëw insha allah buñ ci yegsee ci xadis boobu maanaam kon yooyu yëpp ay ngëneelum jàpp la maanaam moo lay wan ne njàpp ci jëmmi boppam dafa am ay ay ay ay ay vertu yu boppam ay ngëneelu boppam kon moom day daan nekk jaamu yàlla boppam am amma li nga xamante ne moom mooy tiim ñoom wutal jàpp nañ ne maanaam imam à part imam al-Awzaa'i waaye imam Abu Hanifa rahimahullah maanaam Hanafi rahimahullah ñoom jàpp nañ ne tiim moom nekk loo xamante ne euh, njàpp maanaam yéene farata la ci waaw amma xanaa xanaa bi lay rahmatullah ñoom dañoo jàpp ni tiim kii euh, njàpp euh, yéene bi condition la ci charte la ci du ci farata charte la ci voilà léegi ñoom li tax ñu jàpp ne farata la maanaam euh, maanaam lu tax ñu tiim ñu nangul ko lu ñu nanguwulul jàpp mooy dañoo gis ne tiim nekkul loo xam dafa nekk ghayra maqul maanaam loo xamante ne maanaa bi jàppuñu maanaam tey xam nga tiim xam nga ndox mi jàpp bi gis nañ ndox mi mi ngi lay setal bu dee ngaa sangu farata da lay setal amma li nga xamante ne mooy tiim suuf si ngay laal ak yooyu loolu maanaam maanaa bi leerut moo tax ñu jàpp ne kon ubudiyyatul mahda la jaamu yàlla yi kese la maanaam loolu moo indi seen teqantal waaye bu boobaa loolu ñoom mën nañ leen a tontu ci loolu ne leen ahankay mais loolu mooy jëmmi mbir mi wane ni kon ci ci jàpp njàpp itam farata la ci ndax la ndax nit ki bii jàpp yi muy raxas yëpp ak fa njàpp la toje bokkuñu dara cër yi muy raxas bokkut ak cër yi nga xamante ne foofu la njàpp la toje loolu kon day dëgëral ne jaamu yàlla yi kese la amudiyatun mahdala voilà euh, ala kulli xaalin euh, wuute googu am na maanaam mais imaam al-Bukhari rahimahullah dafa bëgg leeral fii mbir moom ne moo tax mu ne moo tax ngëm day dugg ci biir waaye njàpp day dugg ci biir wax salaatu julli day dugg ci biir julli moom wuute wuñ ci ne farat dañ ko war a yéene bi farata la waaye am na yëpp yéene day teqale diggante farata ak lu dul farata mooy comme li ñu doon wax léegi ci wàllu njàpp maanaam njàpp gi nga xamante ne nit ki daf koy def parce dafa bëgg a julli nga xam ne dafa dafa war wala boog dafa war a laal kaamilu alxuraan nga xam ne dafa war wala boog mu war a tawaaf kaaba gi nga xam ne dafa war amma xanafi rahmatullah ñoom da jàpp ñu ne tawaaf kaaba gi njàpp gi dafa nekk farata ñoom dañoo jàpp ne waajib la maanaam dafa war mais du farata mm-hmm. ngir ne ñoom dañoo teqal diggante farata ak waajib ak lu war maanaam mooy pour ñoom bu nit ki defee maanaam tawaafee te te jàppuwul tawaafam dana wér dana wér sauf que euh, sauf que dafa def loo xam te ne dañ koo tere dafa xaraam day am bàkkaar maanaam bu condition voilà euh, léegi ñi nga xamante ne euh, ñoom ñooy moo tax après ñoom dañ naan ko faaw da ngay saraxe Euh, léegi su fekkente ne euh, dafa nit ki dafa jàpp ngir maanaam yooyu nga xamante ne ay farata lañ maanaam ngir nit ki jàppoo ko loolu de waaye yi nga xamante ne dañ koo sopp rek mooy lu dama nekk da war a jàng alxuraan ndax jàng alxuraan jàpp bi ci farata maanaam te laaloo kaamil bi jàpp bi ci farata waaye sopp nañ ko ci lu dama nekk euh, da dox Safa ak Marwa lu dama nekk dangay ngay nelaw da dem tër yi di nelaw ji wala boog nga mais bu dee julli farata ak julli naafila ñoo yem ah. voilà voilà maanaam bu fekkente ne danga war a euh, maam yu bari am na yeneen ah yu bëree bëri yoo xamante ne ngir bëgguñu ko guddal am ah, ndax kitaabul wudu mi ngi ñëw hmm. insha allah foofu yëpp dina fa leera waaye insha allah maanaam bi am na daal yu bari yoo xamante ne moom njàpp daf ciy nekk loo xam ne dañ ko ciy sopp hmm. te léegi mu ne wa salaat julli julli moom ñëpp d'accord te nañ ni yéene farak la ci hmm. wa zakatu azaka tamit yéene farata la ci xaj niki noonu yéene farata la waaye ndax yéene bi dañ koy wax mais bu dee fa ak ak bi moom faaw dañ koy wax mm-hmm. comme li yent bi sax labbayka xajjan mm-hmm. wa ah, wa umra maanaam ne voilà maanaam maa ngi maa ngi lay wuyu ne maa ngi xaj xajjan bu dee xaj kese mm-hmm. wa umra bu dee dañ ci boole umra waaye yeneen yi doo wax maanaam wax yooyu lu ëpp ci borom xam-xam dañ koo jàppee biddaa maanaam muy Maalik Hanafi Maaliki ak Hanaabila rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne di wax naan di wax maa ngi yéenee jàpp wala maa ngi yéenee julli julli sax loolu moom biddaa la rawatina nag bi nga xam ne moom la ñuy def ñun maa ngi yéenee julli tàkkusaanu tey ci bis ni ki tey nangami tey yooyu moom boobu biddaa la waaw waaw boobu moom biddaa la voilà amaa koor mm-hmm. koor yéene gi farata la ci tamit mm-hmm. ngir ne da ko war a yéene mais mais yéene benn benn bi mooy farata maanaam mooy euh, laata laa maanaam avant fajar gi xar ci bis bi nga xam ne moom mooy bis bu njëkk bi mm-hmm. sinon bu dee am na bés boo tëbal wala bés bu njëkk bi daf laa rëccoon da nga yéene euh, à partir de moment beneen bi nga xamante ne moom nga ci waat nga yéene pour yeneen jours yi def wala ahkaam ak atte yi atte yu bari bari bari yéene farata la ci waaye am na nag yoo xamante ne yéene du ci farata yoo xamante ne mooy masalan fase yéene du ci farata nit ki buy foo ak jabaram oh, fase naa la de yow fase naa la de <laughs> mooy nga jog na même bu dee da ngay foo <laughs> ak maye maye itam yéene ajuwul yéene ngir ne même boo dee fo maye day wéy waaw sama doom ji kay ma may la ko waay ma may la ko jëlal waay <laughs> na awi ah waaw jël na jeex na sama jabar la léegi ci man rek lay aju ndax damay bàyyi wala du bàyyi waaye sama jabar la <laughs> eh, eh. bi ñu def moom mooy goreel jàmm waaw boobu boo dee foo boo dee foo sax boo ko day day dox waaw dégg nga ah, loolu yooyu di ci kii am na maanaam am na yoo xamante ne aju aju ajuwul yéene mooy yi nga xam ne yëpp dañoo dugg ci atraque mooy bàyyi masalan raxas sobe ajuwul yéene ajuwul yéene ngir ne tey su ma ñëwoon fii fii am sobe ma bëgg koo dindi su ma ñëwee fekk keneen dindi ko da du tere mu baax te aajowul moo tax jullit dindi ko yéeféer dindi ko mu benn la lu deme nekk tey sama yére dafa takk sa ba ma weer ko ci lim bi ne bu ma bu ngoonee su ma ñëwee ñëw foofu mu taw taw bi raxas ko ba mu dindi dindi bu boobaa sobe bi dañ na boobu jarul yéene moo tax amma su fekkente ne li Maalik ci di wax rahmatullah alayhim ci xaj bu ma naanee ci ndab ñu war koo raxas juróom-ñaari yoon loolu comme Maliki yi ñoom ubudiyya lañ ko jàppe te amaan na looloo gën a wér insha allah bu boobaa nag ab yéefir su ko defee du tax affaire bi set baax ngir ne lan ngir ne ubudiyya la ci jaamu yàlla hmm, non xaj bu la la bu la bu la xam nga xaj ci jëmi boppam du sobe hmm. ci fuqaha Maliki rahmatullah xaj du sobe hmm. amaan te amaan na moo gën a wér insha allah ngir ngir ngir maanaa yu bari bokk na ci mooy lu fekk que xaj bu la laalee ah, mooy le fait que borom subhaanahu wa ta'aala ne euh, euh, na hurrima alaykumul maytata wa dama wa lahmal khinziir maanaam xaraamal nañ ci medd ak deret ak yàpp mbaam xuux mais te borom xaw dëppoo nañ ci ne mbaam xuux ci jëmmi boppam la ñuy wax maanaam lépp te. ci beneen aaya bi nekk suuratul an'am daf ni innahu rijsun ngir ni sobe la maanaam kon ñu xamante ni du sobe la kon bu boobaa mafhumul muxaalafa bi mooy ni lii dund du sobe waaye comme génne ni ci mbaam xuux kon li muy tekki mooy mbaam xuux mooy sobe ci mboolem lii dund ce qui veut dire kon xaj du sobe ñaareel bi ci des moom mooy xaj boo ko yónnee pour mu rëbbi boo ne ko bismillah mu dem indi matt dara xam nga bu ko mattee soit ci baat la ko wala feneen hémorragie bi nii am mooy rey affaire su ko reyee moom mu ñëw indil la ko te lekku ci dara tàmbaliwu ci lekk dara ngir ne bu ci lekkee dara li yent bi wax sallallahu alayhi wasallam mooy amaan na boppam la kon la ko rëbbaloon waaye bu fekkente ne lekku ci dara indil na la ko te dañ ko yónni nee ko bismillah te mu condition bi mooy xaj la boo xam te ne dañ koo jàngal mooy dañ ko dressé loolu su amee su indee yow loolu da ngay rek commencé togg mm-hmm. da ngay di lekk te ah raxas bi dootu ñu nekk ci farata mm-hmm. bu doon moom sobe la kon bu ko mattee et cetera yooyu day sobewu waaw mm-hmm. beneen bi ci def mooy raxas bi ñu koy raxasloo beneen condition lii waree ni du sobe mooy la fait que ni euh, moo tax mooy tey euh, jëmmi ndax boobu suñ ko yóbbu woon ca kën ba wala ñu jaxase kook ay dem àll ak yu mel noonu sax charia àdduna la force da nga koy raxas juróom-ñaari yoon te bu dee xaj la da nga koy raxas juróom-ñaari yoon mooy wane ne mbir mi maanaa bi amudiya la waaye amaan na li gën a wér ci loolu mooy ne maanaa bi du amudiyatul mahda en fait maanaam parce que ñenn ci fuqaha maliki rahmatullahi alayhim ku mel na imam Ibn Rushd ak ñenn rahmatullahi alayhim dañuy wax ne mbir mi du amudiyatul mahda maanaam côté bi dañ dafa am côté wu faj côté médecine la mooy ne euh, dafa fekk ne xaj bi dafa am microbe yoo xamante ne moom moo moo moo spécial ci moom te ci xaj la am te ndax lan ndax moom te xaj te loolu ci ci buy ci dem àllam yi la ne ci butitam yi la ne buy dem àll daf koy di te daf koy maanaam la fait que xaj bi bari lu muy mar gannaaw bi loolu moom moo tax day takk ci làmmiñ bi voilà takk googu muy takk ci làmmiñ bi loolu moom moo indi mbir moom moo indi àtte boobu te bu boobaa loolu parce que loolu moom muy justifier le fait que ñu koy raxas juróom-ñaari wax ba pare ñu koy raxas ak voilà ci ci juróom-ñetteel bi mu ànd ak suuf maanaam juróom-ñetteel bi mooy juróom en fait mooy da nga koy raxas juróom-ñaari yoon mais boo ko raxasee juróom-ñaari yoon juróom-ñaareel bi da koy raxasaale ak suuf muy juróom-ñaar léegi comme il faut nga lenkaliwaat ko loolooy juróom-ñetteel bi moo tax mu ne waa ab suñu saminata bi turaab dégg nga ah loolu mooy wane ni mooy wane ne mbir mi kon côté médecine rek la voilà côté médecine la te te loolu moom insha allah mooy li dëgër ce qui ci condition boobu bu ko yéeféer defee tam dana dagal danañ ko mën a dana baax mais maanaam dañ doon indi rek ne ci maanaam tekkantal yi nga xam ne moom la ñu wax maanaam dafa am ay mbir yoo xam dafa laaj at ah, bon am na am na mbir yu bari nag am na nag yoo xamante ne laajul yéene mais boo ci defee yéene day tax mbir mi day day toxal ndax yéene day jël li nga xam ne moom mooy Euh, lu aada mu soppi ko def ko ab def ko ibada an niyyatu tanqalibul aadata ila al ibada hmm. maanaam yéene dafay soppi loo xam ne aada la mooy loo xam ne ñëpp koy faral di def lekk naan euh, tëdd nelaw euh, takk jabar et cetera moo koy soppi nag def ko jële ko ci aada yóbbu ko ci mu nekk ci amu yàlla looloo tax baat bi gaay naan liggéey jaamu yàlla la loolu du dëgg loolu du dëgg de liggéey bu dee yàllaa tax ci lay nekkee jaamu yàlla mais bu yàlla taxul bu jaamu yàlla maanaam yow ak yiifiir bi dem liggéey ji ngeen bokk boîte ci ngeen di liggéeyee yéen a bokk àtte ndax aada ngeen di def aada pour mu jógee ci aada dekk ibaada il faut mu am yéene bu nekk ci ginnaaw mm-hmm. lu demee nekkee maa ngi nii damay yéene fas yéene jaamu yàlla ci liggéey bi ngir ne maanaam day tax mu mën a dundal sama njaboot ngir yàlla ngir ne yàlla moo ma bëgg moo bëgg ma def loolu wala boog damay dem di ko def ngir ma mën a am loo xam ne ginnaaw bi dinaa ko mën a ajee màkka mhm. wala boog dinaa mën a génne azaka wala boog dinaa mën a euh, dimbali jullit ñi maanaam yéene yooyu di làqatu ci ginnaaw mooy tax mu mën a nekk jaamu yàlla mais di kii rek pour dajale di frimer ak di pour pour mën a génn ci loo bi ak yooyu noonu ak di maanaam ngir ne yow da nga développer yàgg mais loolu du jaamu yàlla ah ba noppi euh, yéene bi kese kese doyul en fait moo tax léeg-léeg nit ki mën naa am yéene tey par exemple bu doon yéene rek day doy bu ma demee braquer ala bu ma braquer banque bi euh, xam naa ni ñu koy defee bu dee xam naa bu baax ni koy defee ba technique yëpp mën naa ko ma dem génne alal yëpp ñëw dem saraxe ci tabax ci ay jàkk ci kii ngir ni damaa yéene woon a def lu baax du tax mu dagal mm-hmm. ce qui veut yéene bi rek doyul mm-hmm. looloo tax wax ñu wax ñu alal ji nu mënti maam noo ko amee garawul li am solo mooy après fi koy dugal loolu du dëgg mm-hmm. wérul nii ci alxuraan nii ci sunna wérul ci benn nit yàlla yi ndax yéene bi rek rek rek rek fajul dara amul solo maanaam il faut que li ngay wax comme ni ñu ko waxee woon xadiis yi nga xam ne mooy yi ëpp solo mooy amaalu bi neex waaye tamit benn benn man ahdasa fii amrina hada ma laysa minhu foofu waratdu ku fii sos ci suñu mbir mi loo xam ne boobu ci dañ la koy delloo dégg nga mën a wax xaala wax na allah bur yàlla taala aji waje kull waxal ne kullun képp kenn yaa amalu day jëf ala shakilatihi ala mooy ala niyyatihi ci yéenem mm-hmm. dégg nga maanaam kon kon fii mu wax mooy mooy alaandeef yi lool euh, euh, tafsir boobu noonu wir na ci Hasan al-Basri ak Muawiya ibn Qurrata al-Muzani ak ci Qatada hmm. euh, Abd ibn Humayd ak at-Tabari ñoom tamit indi nañ ko solo solo nañ ko jëlee ko ci ñooñu rahmatullahi ala al-jami' imam Mujahid rahimahullah moom ala shakilatihi moom ala tariqati la ko firee aw an-nahiya maanaam at-tariqa mooy yoon. voilà maanaam képp ku nekk kullun képp ku ne yaamalu day jëm ala yi ci kaw yoonam maanaam solo ni mu mel solo yoon wi nga xam ne moom la jaar waaye imam al-Bukhari rahimahullah fii dafay wax ne ala niyya maanaam kaw yéene lay tekki am na ñuy wax ne ala diin maanaam te loolu euh, tamit ay wax la yoo xam te boo xoolee ñoom ñëpp wax yu jege yu jegewaan toolañ mu ne ala niyyati mu ne mu teg ci ne nafaqatu rajuli dundal nag nafaqatu dundal maanaam mooy dépense bi ar-rajul bi waaye ji góor gi ala ahlihi ci njabootam maanaam mi ci fi jublu ahlu fii suñ ko waxee soxna lañ ciy wax mm-hmm. soxna lañ ci jublu waaye doom yeeg ñooñu dañ ciy duggaal mm-hmm. yahtasibuha boo xamante ne daf ko jàppee maam daf ko dëf ci daf koo def ngir jaamoo ko yàlla gis nga tout le temps intention boobu day duggaat yi mm-hmm. ngir def ko ngir jaamoo ko yàlla mu ne sadaqatul loolu sarax la bu dee na nga jël sa alal nga dugal ko ci sa njaboot waaye ngir yàlla tax nga jaamoo ko yàlla loolu de sarax la wa qaala te wax na moom it ba yenent bi la ba tey de sallallahu alayhi wasallam walakin waaye jihaadun wa niyya euh, mooy fi mu naan ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam doon wax naan laa hijrata ba'dal fath mooy xadiis la bu Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu mi ngi ci mi imam Bukhari ko indi rahimahullah mi ngi ci ñaar saxee mooy ak maanaam hijra gàddaay amatul ginnaaw fàq waaye nag jihaad am na tout le temps ngay kër kër ci yoonu yàlla luy tax mbir yi di avancé wa niyya ak yéene tamit yéene bu sell loolu am na voilà looloo gàddaay ñoo nuroo xam nga gisoon nañ ko al muhaajir maanaam wal muhaajir man haajara maanaam Allah anhu loolu gisoon nañ ko mm-hmm. ki gàddaay dëgg-dëgg mooy ki gàddaay lépp loo xam ne yàlla da koo tere mu ne bil isnaad muttasil fi awal kitaab ilay qaala moom gisoon na ko rahmatullah alayhi ah nu Qanab al-Qanabi moom la imam Abu da njëkk indi ci sun ci sunanam rahimahullah solo ci moom muy taalibi imam Malik bu mag boobu rahimahullahu taala ci madani yu ne yéeg imam Malik dafa amoon ay taalibi ñu dëkkoon mooy mooy madani yu ne iraqi yu ne misri yu ak euh, voilà yi euh, euh, kii ci madani yoona yi la bokk waa madina yi la bokkoon mu ne qaala hadda axbarana malik naa waxoon na ndax ngir ne dañ ko jàng ci kanamam axbarana malik mooy ibnu anas rahimahullah imam maag boobu loolu kooku gisoon nañu ko an uh, yahya ibnu sa'id te moom mooy al ansari hadith bi gisoon nañ ko mais benn càllale rek la am te loolu ca hadith bu am benn càllale kese na lañ ko tudde benn benn nit rek ko xoloo nu ngi ko tudde gharib wala fard dañuy wax gharib dañuy wax fard voilà loolu la ñu wax fardul mutlaq bu fekkente ne fard boobu dañu fardul mutlaq lañ koy tudd wala gharib mu ne am Yahya ibn Sa'id te moom al Ansari gisoon nañ ko ñii gisoon nañ leen ci xadis bu njëkk ba mooy ñii mooy nar tudd an Muhammad ibn Ibrahim ah at-Taymi rahimahullah Abu Abdullah al-Madani an Alqamata ibn Waqqas mooy ah, voilà Abu Yahya al-Laythi voilà rahimahullah an Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu mooy saani khulafa ar-rashidin al-ummat al-mahdiyyin sahibul manaqib al-jamma wal fada'il al-kathira ah voilà borom gëneel yu mag yi ak jaleere yu kawe yi saaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk jëwriñam radiyallahu ta'ala anhu an nabi anna ne Rasulullah ndawal Yàlla sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na al a'maalu jëf yi bin niyyati ci yéene laa jëf maanaam fii xoolal fële fu njëkk bu njëkk ba lan la waxoon innamal a'maalu bin niyyaati fii nag inna fii dafa ne rek al a'maalu bin niyya jëf yi ci yéene la aju maa ngi kon nit ñi ni ñu ko solo rek ah, hadith bi boo xoolee imaam Maalik moo ko solo mais ñëwul ci Muwatta bu Yahya ibn Yahya at-Laythi bi waaye ñëw na ci Muwatta bu Muhammad euh, bu bu Abdullah ibn Maslama al ak ku mel ni euh, Abdullah ibn Wahb rahimahullah moom ñëw na ci mu ne kon ne yent bi saa na jëf yi ci yéen a aj wali kulli te ñeel nag bépp imri sam maa li nga xam ne nawaa moom la yéene nit ku nekk la nga yéene ngay am voilà moo tax bu ma yéenee maanaam lépp moo tax li ma yéene rek loolu laay am moo tax indi raaju nii ya mën a am maanaam tey bu ma duggee loolu mooy lañ jot masalul indiraj maanaam tey bu ma duggee ci benn jàkka ma ne damay fas yéene julli ñaari rakka fekk ñaari rakka yooyu mu yéene waale ci julli fajar mu yéene waale ci julli ñaari rakka yoo xamante ne euh, kii lay doon euh, listixaar ba pare waaw muy tax tahiyatul masjid en même temps ba pare nekk ñaari rakka yi ma yéene julli ngir ne damaa jàpp ba pare yooyu yëpp dañuy daal di mën a dugg ci ñaari rakkaat voilà voilà voilà mooy indiraaj loolu mooy indiraaju niyya wala boog tamit julli euh, kii jot par exemple ajjuma ma war a sangu farata mu yéene wala ci sangu farata boobu sangu farata yi ajjuma ji comme ñu war a jàng xadiis tamit ci bis bi ma yéene wala sangu boobu ngir jàngaale xadiis loolu yëpp day dugg ci day dugg ci benn yéene maanaam ak yooyu nag yu baree bari la mën a am moo tax masalan bu voilà ah déedéet bu dee woor fay nag du mën a ne bu dee woor fay weeru koor loolu moom doo ko mën maanaam xanaa nga yéene waale ci woor alxamis ak ajjuma wala boog waaw nga nga yéene waale ci woor boobu waaye mënoo ci yéene masalan juróom benn fan yi nga xam ne ñooy sawaal lu tax parce que juróom benn fanu sawaal yi dañ koo bëgg dañoo bëgg jëmmi juróom-benn yu wuute ak ramadan ndax yenn saa sax dafa ni man saama ramadan ba pare daal di teg summa atba'aha sittatan min shawwal ku woor weeru koor teg ci juróom-benn fan ci shawwal li muy tekki mooy kon juróom-benn fan yi may dox yi ma yi nga xam te ne masalan tey su ma amoon juróom-benn fan yu ma war a fay ci koor bi bu ma ko mënu ma koo fay ci shawwal bi yéene waale ci juróom-benn fan yooyu lu tax juróom benn fan yooyu dañoo war a indépendant ci yële lool tax ci ah voilà do ah ma ne tumaranke nag parce que ñu bari nañu koy kon loolu loolu yëpp <laughs> voilà yooyu moo tax yéene moo tax tamit masalatul indiraaj il faut nga xam xàmmee ko indiraaju niyya waaye loolu tamit lépp lu nekk mën naa koo yéene defaale ko voilà maanaam parce lu tax mu mën ko ci sangu farata yi ngir ne sangu farata yi euh, bii farata la mais li ñu li ñu jublu ci sangu ajjuma ji lan lañ ci jublu liñ ci jublu rek moom mooy ngir ñu bañ a dem ci jàkka di am xet guñ fa yóbbaale parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que jamono ni sayyidat Aisha wax radiyallahu anha ne yonent bi dafa wax ne na ko yi di def lu tax parce que da mu yi dañ daan dem liggéey di ñaq mu ne leen nag àjjuma kon dem sangu àjjuma mu daal di ci wax ngëneel yi ci am maanaam ñu gis bi kon liñ doon loolu la comme bi loolu la bu ma ko defee daf am naa ko ce qui veut dire que mën naa koo dugal ci ronu voilà farata ak yeneen ak yeneen yu mel noonu ah lan waaw farata voilà su may su may sangu farata maanaam njàpp li daf ciy bokkaale ngir ne far sangu farata moom moo ëpp njàpp hmm. te loo xamante ne lu ko gën a rëy mën na ko maanaam maanaam maanaam li gën a rëy day daal di yóbbaale li gën a tuuti ndax ndax farata ndax sangu farata mooy njàpp lu mag li hmm. voilà daf koy daal di yóbbaale par contre fi muy problématique moom mooy booy sangu farata ba ci digg bi sa njàpp toj foofu lay problématique te bu boobaa dañuy xool ndax def nga li ëpp ci loolu ndax ab sulusu ab sulusu kasiir maanaam bu fekkente ne xadis boobu subhaanallah dafa yéeme ya ah. euh, règle yu bari ñu ngi ci ronu xadis boobu tiers bi ndax tiers bi lu bari la yent bi wax salaa salaa maanaam su dee li ëpp ci ci maanaam tiers lu tollook tiersu càngaayal farata gi def nga ko ba noppi bu boobaa suñ su sa njàpp tojee boo paree sangaayal farata bi faw nga jàpp waat waaye su fekkee na matu ko garaawut nga mu ne nag kon euh, faman képp koo xam ne kaanat nekk na hijratuhu gàddaayam ilallahi jëm ci yàlla dong yàlla rek ka tax mu jóg gàddaay wa rasuuli ak ndawam li sallallahu alayhi wasallam fa hijratuhu na xam ne gàddaayam googu ilallahi payu gàddaay gi lay tekki ilallaahi jëm na ci yàlla wa rasuuli ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam yàllaa lay fayal boppam te dana la fayee yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi lay fayal boppam te dana la fayal bopp fayee boppam sallallahu alayhi moo tax booy gàddaay di bàyyi lu bon li di dem ci yàlla demal ci yàlla waaye jaare ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa moom la la yàllay fayee waaw waaye waa man képp koo xam ne kaana nekk na hijratu gàddaayam moo tax gis nga partie bii ci kaw indiwu ko woon ci bi mm-hmm. waaye fii ngir wax la nag mu ngi mel ni bu maanaam fii dafa lay wax nag ne la ah léegi nag dama lay war yoon wi moo tax ma indil la partie bi ci xadis bi mm-hmm. ne ci yàlla ngay jëm ak ci yeneen tam sallallahu alayhi wasallam bul jëm ci leneen mm-hmm. yàlla ak yeneen bi rek maanaam kuy topp yoonu yàlla loolu dafa war a leer ci bopp bi maanaam mooy yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dong ci la jëm jëmul feneen mm-hmm. sëriñ bu muy àndal mu koy tegtal loolu dong la ko war a wan yàlla yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jeex na. et en fait yoonu yàlla lu important la mais yow yaay sujet bi mm-hmm. en fait yow yaa important sëriñ bi important wul keneen important wul yow yaa important ce qui veut dire que ni bi daf laa war a yëgal tamit ne yow yaa important te loolu la la bëgg a jàngal mm-hmm. te boo boo demee ba xam ne yaa important comme li ñuy wax man arifa nafsahu faqad arifa rabbahu ku xam boppam rek xam boromam mm-hmm. yaa important waaw demal voilà nga dem ci yàlla voilà sëriñ bi bu lay wax ay mbiri boppam daf lay leeral la rek pour nga xam ne moom fii la jaar te daf lay wan ne la yow mën ngaa jaar foofu waaye waru ko wan wax ci kaw ne dangay ngay sa objectif te mooy yàlla ngir wëlbatiku ci moom déedéet paase paase loolu waaye tamit yow war ngaa yeewu ba nga xamante ne ñu lay joxoñ weer wi naan la weer waa ngi te weer wu mat ni mooy kan sallallahu alayhi mooy weer al badru al badru tamaam al badru munir sallallahu alayhi weer wi buñ la koy joxoñ naan la ma nga ne yow tamit vraiment yeewul yeewu goo xam ne doo jàpp baaraam bi rek di ko xool ak di commentaire baaraam bi <laughs> mais xoolal weer wi te nga dem ci weer wi sallallahu alayhi wa mu ne kon nag waa man képp koo xam ne nag kon kaanat nekk na hijratu ak gàddaam li dunyaa jëm ci adduna yu si bu xaa bu am mm-hmm. mooy dafay dafa tukki dëkk dëkk réew ak ngir wuti ci alal kooku jaamuwul yàlla dégg nga wax gars yi naan dañoo jihaad ji parce que dañu dem kii jihaaduñu ah nay leer aw wala boog imraatin soxna soo xam ne jigéen joo xam ne yata dawu jihaad daf koy takk jóge réew ak ngir takk ci jigéen wala dëkk dëkk ngir takk ci jigéen saa waay mais mais lii ñu wax yi xaraamul juge réew ngir dem wuti ji alal benn réew xaraamul de waaye bu dee loolu rek ngay def xamal ne loolu rek nga am aussi ah maanaam bul maanaam bul toog di sa bopp naan damay jaamu yàlla li nga def tuddul jaamu yàlla mm-hmm. wut alalu àdduna la tudd voilà mm-hmm. bu fekkee ne da ngaa jug réew ak réew wala dëkk dëkk ngir dem takki ji soxna yow xaraamul mm-hmm. ngir njaaloo moo xaram waaye ngir takk soxna moom xaraamul du waaye nag yeneen bi ne sallallahu alayhi wasallam fa hijratuhu kooku gàddaayam ilaa maa jëm na ca la nga xam ne haajara moom la gàddaay ilayhi jëm ci moom maanaam mooy boo duggee kon dem wuti ji alal boo amul alal ji moom mooy perte boo demee ngir wuti ji soxna si mooy boo ñàkkee soxna si perte nga waaye boo jógee ngir wuti ji yàlla boo amee danga am yàlla am yeneen bi sallallahu lii la la wax hadith boobu taxrib bi gisoon nañ ko ci bee weesu ñu jeexal bu mujj bi mooy haddathana bil isnad muttasil fi awwal kitab ilayhi qala haddathana hajjaj ibn minhal mooy hajjaj ibn minhal al-anmati moom dakantax mooy mooy abu muhammad as-sulami al-attar al-basri rahimahullah génn na mi ngi génn adduna deux cent seize ginnaaw bi sallallahu alayhi am nañu ne ah deux cent dix maanaam borom gënal gu magga magg la Euh, moo tax Amr ibn al-Fallas dafa wax ne Ali euh, euh, Amr ibn Abd al-Fallas rahimahullah daf ne ma ra'aytu mithlahu fadlan wa diinan musuma gis ku mel ni moom ci ngëneel ak ci diine waaw imam Abu Hatim ar-Razi ne siqatun faadil wa kaana min xiyaari nnaas ku wóor la te boroom ngëneel gu rëy la te bokk na ci ñi gën ci nit ñi voilà imam Ahmad ibn Hanbal ne kaana saahibu sunna rafa'ahu Allahu bil xayr waaw kooku boroom euh, boroom sunna la ku tegoon tànkam ci sunna la moo tax yàlla yëkkati na ko ci ngëneel du ko defal mooy Hajjaj ibn Minhal rahimahullah qaala mu ne haddathana Shu'ba mooy ibn Hajjaj kooku romb nañ ko ma qaala akhbarani Adi ibn Thabit te moom mooy Adi ibn Thabit al-Ansari al-Kufi mi ngi euh, génn àdduna cent seizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa waaw. axbarani xaddasanaa Shu'ba qaala axbarani ah maa ngi dégg kon maa ngi déglu dégg nga ah, ah, moom borom maanaam borom gëneel la sauf que ah, dañu koy tuumaal ne chiite la. maanaam dafa am idée wu siiti mm-hmm. Adi ibn Sabit al-Ansari al-Kufi dafa am idée wu waaye ku wóor la maanaam euh, tey dañ doon topp bu baax ay waxam xool sooba moom noonu la mel sooba tout le temps day xool ndax jub nga ndax wóor nga parce que bu fekkee nit ki siit la mais que euh, li muy nettali dinañ nangu xadiisam su fekkente ne day wax ci li nga xamante ne dëgëralul maanaam dëgëralul ay idéologie mën nañoo nangoo xam mais loolu mooy su fekkente ne xool nañ ni ci yeneen wàll yi ko wóor la mm-hmm. mën nañ ko wóolu mm-hmm. mu ne qaala ndax dégg na mu ne sameetu dégg na abdullahi ibn yazid te moom mooy abdullahi ibn yazid ibn zayd ibn husayn muy abu musa moom lañ ko dax moom al kufi al ta'ala euh, mu ne qaala mu ne te moom mooy Uqba moom mooy Uqbata ibn Amr ibn Salabata ibn Amr ibn Asirata ibn Asirata ibn Atiyata ibn Jadara ibn Awf ibn Harith ibn al-Khazraj al-Khazraji an-Najjari ñu ko doon wax Abu Mas'ud al-Badri radiyallahu ta'ala anhu mi ngi gën a siiwee ci Abu Mas'ud al-Badri radiyallahu anhu mais fekk fekki wutoon Badar waaye li tax maanaam loolu tam mat naa bàyyi xel na ko al-Badri du ne dafa fekkee Badar waaye li tax ñu naan ko al-Badri mooy xam nga Badar saxaaba yu bari bari fekke wuñ ko li tax fekke wuñ ko mooy ne demuñu woon pour xeex dañoo demoon pour kot njëgg mi ah bi foofu nag yàlla dogal xeex bi léegi nag euh, moom foo ko fekk da daan oh, oh, oh, da doon rëccu li ko Badar rëcc te wax na dëgg moo tax ñu naan ko al Eh, radiyallahu ta'ala anhu waaye wax na dëgg de waaw eh? Eh, moo tax fekk na al aqabatu saaniya mooy ansaar yi bi ñu demee kóllërante ak yent bi sax tam ñaareelu yoon moom fekke woon na ko waaye ndeysaan fekki wutoon Badar waaye fekk na yeneen xare yi maanaam boroom ngëneel bu màgg la radiyallahu ta'ala anhu mu ne an ani nabi jële nañ ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam na qaala nee na iza anfaqa saa yoo xamante ne eh, anfaqa eh, joxe na dépensé na ar rajulu waaye ji ala ali ci ñoñam mooy ci waa këram jabootam yaxtabi yaxtasibuha ngir jaamoo ko yàlla te yàlla rek tax fa huwa kooku lëwoo dana ko ñeel sadaqatu mu nekk sarax loolu sarax lay doon ci moom xadis euh, boobu imam al-Bukhari indi waat na ko xadis numéro 4006 xadis numéro 5351 imam Muslim rahimahullah indi na ko xadis 1002 imam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 1965 imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 2545 Euh, imaam euh, Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro dix-sept mille quatre-vingt-deux dix-sept mille cent dix ak vingt-deux mille trois cent quarante-sept rahmatullah ala al-jami' kon wa ashaabu indi nañ ko moom def imaam Abu Dawud ak Ibn Maaja rahmatullah alayhi hmm. qaala bi isnaad muttasil fi awwal kitab wala ñu yem foofu ma ñu yeggale bi ma ci buntu bi waaw après mu def ñaari xadis inshallah la haddathana al-Hakam ibn Naafi' te moom mooy kan kan moo tudd al-Hakam ibn te sëriñ Imaam al-Bukhari yi gis nañ ko gisaat ko gisaat ko waaye daanu ko woowee nii déedéet du Musaddad de Abul Yamaan voilà rahimahullah moom mi ngi génn àdduna deux cent vingt et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam deux cent vingt-deuxième année mu ne axbar qaala axbarana Shu'ayb moo tax moom tout le temps nii lay wax boo xoolee lu ci ëpp ci Shu'ayb bi lay jël Shu'ayb ibn Abi Hamza rahimahullah mooy Abu Bishr moom mi ngi génnaat na cent soixante-deuxième année ginnaaw gàddaay ñu ne cent soixante-troisième année an az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala nga xam ne mi ngi gare cinquantième année génn àdduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy imaam bu mag boobu hmm. nga xam ne kenn du laaj moom mooy kan qaala haddathanii Aamir ibn Sa'd te moom mooy Aamir ibn Sa'd ibn Abi Waqqaas al-Qurashi az-Zuhri hmm. al-Madani moom mi ngi génn àdduna cent troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon ku tedd bari xadiis yu mu yu rahimahullahu taala an Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu taala anhu te moom mooy kenn ci fukk ñi nga xam ne ñooy al-mubashshiruna bil janna mooy Sa'd ibn Abi Waqqas mooy Malik ibn Uhayb voilà Malik moom mooy Abi Waqqas Sa'd ibn Malik am na keneen ku tuddoon Sa'd ibn Malik ibn Sinan Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu taala anhu voilà mooy kon Sa'd ibn Malik ibn Wahib dañuy wax tamit nu Wahib ibn Abd Manaf Zuhrata mooy ah voilà parce que Wahb Wahb wala boo am na frère bu ñuy wax Wuhayb wala ñu wax Wuhayb am na ñu ne benn ji la mm. ibnu Zuhrata ibnu Kilaab ibnu Murrata ibnu Ka'b ibnu Lu'ay ibnu Ghalib al-Qurashi rahimahullah al-Madani mm. mooy Abu Ishaq mooy daq tanam Abu Ishaq az-Zuhri mm. Euh, radiyallahu ta'ala anhu mi ngi génn àdduna cinquante-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li gën a wér am na ne cinquante et unième la wala cinquante-sixième année la euh, mu ne am na am woo nekkal na ko ne anna rasulullah naka ndawal yàlla la sallallahu alayhi wa sallam qaala daf ne ko innaka lu wér bu wóor mooy lan tunfiqa doo dépenser doo joxe nafaqatan dara looy joxe ci sa ci tab tax yi te ngay sàkku bi haa ci jëmmi joxe googu wajhallahi jëmmi yàlla maam lool yaqtasibuha bi muy doon wax ci yeneen xadiis yi ak bi mu wax ak xes ba moom mooy lan tab tax yi bi haa wajhallahi moom bii bii expression moo koy firi mooy tab tax yi da ngay sàkku bi haa ci moom wajhallahi jëmmi yàlla yi kese Mm-hmm. mu ne loolu soo ko defee illaa ludul ujurta def na la fay alayha ci loola xatta mbete maa la nga xam ne tajaalu moom ngay def fii ci fii gémminu imrataka sa soxla ah, fii fii njëkk bi mooy ci biir fii maanaam ndax famu dafa bokk ci asma xam say famu ah, mooy gémmin waaye maanaam moo da naan famu famu dañuy wax famuhu waaye dañuy wax faahu fuuhu fuufu bu dee leen nga ne faaxu bu dee ci dañ koo jar ñu ne fiihi ah ah oui kon kon kon kon édition bi baax kii bi moo baaxul édition bi la fii fii imraat am na ko waaw waaw fii fii imraat ak am ak non non loolu kay xadis bi loolu la <laughs> <laughs> sa moo tax sa sa sa sa kii bi yaakaar naa moo am c'est sûr loolu loolu loolu amal na sa sa kii bi moo am. en fait hadith bi li li li tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ko moom mooy li ci des mooy dafa ne aadani rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi daf ma daf ma ñëw seet si fii hajjatul wadaa ci hajjatul wadaa maanaam bi ñu ajee aj bu mujj bi. dafa feebaroon yent bi seet seet ko sallallahu alayhi wasallam min ci feebar boo xamante ne ashfaytu nee na jege naa min ci moom àlal demoon naa ba jàpp ne damay bii moom a <laughs> na fa qultu ma ni ya rasulallah ya law ya sallam lii moom moo ma dal li ngay gis nii nii ma mel nii moo ma dal ci ci vraiment feebar naa ko voilà waa ana zu maalin man borom alal laa damaa bari alal maa mu gis ne kon nekk borom alal du borom du du du bàkkaar ah, du bàkkaar voilà dégg nga ah, mu ne kon borom alal laa de wala yarisuni illa ibnatun lii waaxida waaye kenn du ma doon lu dul sama benn doom bu jigéen moom laa am benn doom bu jigéen kese laa am bu ma war a doon afa atasaddaqu bi sulusay maali ndax mën naa saraxe kon. ñaari xaaj ci ñetteelu ci ñetti xaaju sama alal maanaam bu ñu jëlee sama alal xaaj ko ñetti xaaj yu tolloo ndax ñaari mën naa koo saraka bi ci des moom bu ko defee moom man koo doon xaala yénti bi saa sam ne ko laa déedéet xaala ma ne kultu ma ne ko afa atasaddaqu bi shatrihi ndax mën naa kon saraxe genn wàll gi yëpp xaala laa yént bi ne ko saa sam ne ko déedéet mu ne ko ak sulusu mu ne ko ceer bi nag mu ne ko waaw kay ak sulusu wa sulusu kasiir waaw genn wàll gi te genn wàll gi lu bari la maanaam ji bi ceer bi maanaam ñetteelu xaaj bi te ñetteel bi lu bari la fii la borom xam maanaam boo xoolee masala yi yu bari yu ñuy wax fii ci ci expression bii la ko jële la la ko borom ko xam jële ne yenn bi saa sallam moo melale ne ñetteelu mbir ceeru mbir lu fa bari mu ne mu ne ak sulusu kafiir am na kii riwaaya mu ne wax sulusu kafiir lu bari la lu rëy la hmm. te moo tax sayyidna euh, subhaanallah ci ngay gisee borom maa ngay gis Seydina Abubakar radiyallahu anhu xool leen li mu wax dafa ne man day ay nit buñ mënoon jógee ci sulus dem ci xumus loolu doon baax maanaam au lieu loolu moom moo tax su may su may su may euh, bind testament mënumaa bind testament lu ëpp ceeru sama alal ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nee na ceer bi dong nga mën a maye hmm. te ceer bi lu bari la waaye Seydina Abubakar radiyallahu anhu dañu ay bu ñu mënoon a dem ba ci cinquième bi hmm. ndax lan mu ne parce que damaa gis ne yàlla li mu ne dafa ne dafa jë gërëm cinquième bi ñu jox ko ko moom ak yeneen bi sallallahu alayhi kon ma gis ne man gis nañ ko xumus hmm. mu ne kon moo kon kay ñu ñu def loolu ci suñu eh, testament law adala naas illa al xumus ay waaye nit ñi bu ñu mënoon a dem ci cinquième bi sax maanaam te lool ñu ngi ko jëlee ci aaya bale mm-hmm. yonent bi nag sallallahu alayhi wasallam wax ne lu mu bari bari bari bari bu mu weesu ci yàlla mm-hmm. ne ko innaka an tazara warasataka aghniyaa xayrun min an tazarahum aalatan yatakaffafuuna an-naas nga bàyyi sa njaboot sa ñi lay doon nga bàyyi leen ñu nekk ñu am xaalis ñu woomal maanaam ñu woomal ñu bari alal loolu de moo gën nga bàyyi leen ñuy nekk ñu ñàkk di soxla di teq tenkantu nit ñi maanaam mooy di di di yalwaan nit ñi voilà bàyyi leen ñu am alal moo gën nga di leen bàyyi ñuy tenkantu loolu moo gën mais nag loolu bu ko def obsession boo ko amee am nga ko soo ko amul bul ko def obsession parce que objectif bi nekkul nga liggéey bàyyi leen fi objectif bi mooy yow nga liggéey loo yóbbu alaaxira loo xam ne dana la gañeel da ko gañee alaaxira lool mooy loolu mooy objectif bi voilà mu ne walasta tunfiqu walasta te doo nekk tunfiqu di di di di dépenser nafaqatan ab dépense bu mu mën a doon mooy comme ni xadis bi wax fi boo xam ne mooy li tabtaxi biha wajha Allah illa uyyirta biha ci am na ci waaye mu ne xattal luqma maanaam ba ci dank dank bi nga xam ne da nga koy dank tajaalu xaati nga koy dugal fii fii mu raataka ci sa gémmi nu soxla maanaam mooy <coughs> togg yi li dépense bi nga koy jox wala maanaam mën na nekk maanaam boo xamante ne maanaam zahir bi la maanaam mooy ngeen ngeen toog di lekk doom nga tibb sexal ko waaye tamit mën naa nekk leneen li maanaam mooy dépense xaala mu ne qultu yaa waaw kon euh, ba xadis ba jeex kon loolu moom moo nekkoon xadis euh, euh, boobu noonu maanaam loolu dañoo soxla woon indi ko ci ni mu gën a kii ñii ngir ñu xam condition yi nga xamante ne moom la ko ko waxe woon sinon xadis bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi na ko ci xadis numéro 1295 2742 4409 5354 6373 ak 6733 imaamu Muslim rahimahullah na ko xadis numéro 1628 ci ñaari place imaam Abu Dawud xadis numéro 2600 2864 euh, imaam At-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 2116 imaamu Malik rahimahullah indi na ko xadis numéro 2219 sinon imaam Ahmad ibn Hanbal tam rahimahullah indi na ko ci ay yu bëree bëri euh, kon ashaabu kutubu sitta ñëpp solo nañ ko ba mu des imaam an ak.